أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا xaalidiina fiihaa abadan laa yajiduuna waliyyan walaa nasiiraa yawma tuqallabu wujuuhuhum fin-naar yawma tuqallabu wujuuhuhum fin-naar yaquuluuna yaa laytanaa yaa laytanaa ata'naa allaaha wa ata'naa ar-rasuula qaaluu rabbanaa innaa رفعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى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 ba tey ñu ngi ci e, jaami'u sahih bu al imam amirul mu'minin fil hadith abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn ibrahim ibn al-mughira ibn al-bardizbah al-ju'fi al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ñu woon ci kitaabul ilm gisoon nañ ci jotaay bi e, ci suñu jotaay bi weesu baabu man ajaaba al-futya bil ishaara gisoon nañ ko gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom lañ ci mujjoon a gis moom mooy xadis bi nga xamante ne Muusaa ibn Ismaayil te moom mooy at-Tabuzaki moom moo ko solo woon jëlee ko ci Wuhayb te moom mooy ibnu Xaalid ibnu Ajlaan mu jëlee ko ci Hishaam te moom mooy ibnu Urwa mu jëlee ko ci Faatima te mooy bintul mun bintul Munzir an Asmaa mooy bintu Abubakar radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anil jamii' jële ko mu muy wax ci wàllu euh, julli gi nga xamante ne moom mooy salaatul kusuuf ak ishaaraat yi nga xam ne junj yi nga xamante ne moom la ko sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala anha doon junj gisoon nañ ci jàngat yu màgg yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ci wàllu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xam bu yaatu ak xam bi nga xamante ne moom la xam ci mbooleem li nga xamante ne moom muy ñëw ba yawmal qiyaama ni ngi noonu xam bi mu xam yawmal qiyaamati ana kañ la ak mbir li nga xam ne moom mooy li ko borom bi subhaanahu wa ta'ala wan ci wàllu aljanna ak sawara ak ye ak ak yeneen ak yeneen ci ay njàngat yoo xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit ba baabu tahrid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wafda Abdul Qays an yahfazu al-imaana wal ilma wa yukhbiru man waraahum gisoon nañ ci buntu boobu ne bunt bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di xër xërtaloon xërtaloon ñi nga xam ne mooy wafdu Abd Qays ci ñuy sàmm ñu wattu li nga xam ne moom mooy ngëm ak xam-xam te ñuy xabaare li nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen ginnaaw ak xabar bi nga xamante ne ak xadis bi nga xamante ne moom la def taaliq mooy xadis sayidna Malik ibn al-Huwayris radiyallahu ta'ala anhu ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko irji'u ila ahlikum fa'allimuhum dellu leen ci seen biir kër yi ci seen ci seen ñoñ yi te ngeen jàngal leen gisoon nañ xadis bi nga xamante ne tamit waa a ñoo ko solo jëlee ko ci laa Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma te moom mooy Muhammad ibn Bashar muy Bundaar mu jëlee ko ci Bundaar te moom mooy ah, mooy Muhammad ibn Ja'far ah, mu jëlee ko ci Shu'ba te moom mooy ibn al mu jële ko ci ibn Abi Jamra te moom mooy Nasr ibn Imran ibn Aysam mu jële ko ci mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy xadis boo xamante ne gisoon nañ ko ci kitaabul iman muy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci wàllu maam di di di di jox ay jàngale waa wafdu abdu qays ni ki noonu mu am ñeent yu mu leen digal naka noonu mu tere leen ñeent loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu wallahi alhamdu wal minna gisoon nañ tamit baabu rihlati fil mas'alati an-nazilati wa ta'limi ahlihi maanaam buntu euh, maanaam euh, laxas dem ngir tukki dem ca ngir mën a am masala boo xamante ne masala bu wàcc la ak naka noonu jàngal ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa ñoñ loolu gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Uqbata ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu euh, muy muy nettali li nga xamante ne moom moo ko dal moo ko gaaral jigéen ji nga xamante ne moom moo ko moom moom moo ko nàmpal naka noonu nàmpal soxna soo xam ne da koo takkoon te ñu ko doon wax xaniya loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu wallahi alhamdu wal minna ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah loolu kon nag moom ana ana nag kayfa waqat xiil ana nag nga mën a téye soxna soosu fekk ne wax nañu lii nga xamante ne moom nga ma jottali léegi gisoon nañ ci baabu tanaan tanaawudi fil ilmi buntu ay ay loo ci euh, buntu ci xam-xam maanaam bu ko defee tey ñi kii ñëw suba kee ñëw ngir ñu mën a euh, ku nekk bu la nga fekke la sa moroom fekkewul nga mën ko koo jottale mm-hmm. gisoon nañ xadis sayyidina Abdullah ibn sayyidina Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala anhu Euh, nga xamante ne daf koo indi ba mu nekk loo xamante ne dañ koo euh, dafa nekk musnad boo xamante ne mawsul la maanaam lu jokkaloo la na bu jëlee ci Abul Yaman te moom mooy mu jële ko ci Shu'ayb muy ibn Abi Hamza mu jëlee ko ci az-Zuhri mu moom Muhammad ibn Muslim Abu Bakr moom mu jëlee mu ak tamit bi nga xamante ne dafa indi ta'liq boo xamante ne mu ngi jëlee ci Abdullah ibn Wahb faqih Maliki boobu mu jële ko ci Yunus ibn al-Ayli mu jëlee ko ci Mus'ab te mooy az-Zuhri mu jëlee ko ci Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abi Thawr moom mu jëlee ko ci Abdul Mawlana Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mu jëlee ko ci Seydina Omar radiyallahu ta'ala comme foofu waxoon nañ ci ne euh, saxaaba dafa jëlee ci saxaaba waaye tamit taabi'i dafa jëlee ci taabi'i maanaam ndax Ibn Shihab az-Zuhri taabi'i la euh, niki noonu Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abi Thawr taabi'i la euh, foofu tamit gisoon nañ ko. Euh, gisoon nañ taaliq boobu li nga xamante ne tamit moom moo taxoon ñu indi ko fii kon yooyu yëpp euh, ci euh, ay ay loo googu maanaam ci xadis bi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi tuddee xadisul ilaa loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi tey inchaa allah dañuy tàmbali ci baabul ghadabi fil maw'izati wat ta'limi idha ra'a ma yakrahu maanaam baabu buntuk al ghadab mer fil maw'izati ci waaraate wa taalimi ak jàngale isaara a maa loo xamante ne yakrahu da ko sib maanaam fii li nga xam ne moom lay wax maanaam ci cosaan ki nga xamante ne moom mooy xuppaate moom mooy waaraate dafa war a def li ñu tuddee mawazatul xasana comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe naan ud'a ila sabili rabbika bil bil hikmati wal mawazatil xasana wal wal mawazatil xasana wa jaadilhum billati hiya ahsan na nga woote jëme ci sa ci sa borom subhaanahu wa ta'ala ci sa yoonu borom subhaanahu wa ta'ala te ci xikma maanaam mooy ak xereñ waaye tamit ak waaraate woo xam te ne waaraate wu rafet la te it booy daggasante nga daggasante ñoom ci anam gi mu gën a rafete comme na wala tujaadilu ahlal kitaabi illaa billati hiya ahsan maanaam boo leen dee daggasante ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlul kitaab bu boobaa na ngeen dàggasante ak ñoom ci anam bi nga xam maanaam ci ni nga xamante ne moom mooy bi gën a rafet maanaam moom mooy bu boobaa mooy ci anam ji mu gën a rafete waaye tamit ngeen jëfandikoo li nga xam ne mooy lay yi gën a rafet te moom mooy alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak it xel moo xamante ne maanaam waxin woo xamante ne maanaam anam ak ci ay teggin yoo xamante ne tamit yu rafet lay doon kon loolu moom mooy cosaan ci waaraate moom mooy ngay wax loo xamante ne day am ay teggin day am xorma waaye tamit dafay am maanaam day nekk wax joo xamante ne day day dal te day sedd te du nekk wax joo xamante ne nit ñi dañuy am gis-gis ci ne yow da nga leen di gëdd wala danga nga leen am maanaam danga nga leen di wan ne yaa leen féete kaw ak yu demee noonu hmm. waaye nag su fekkente ne maanaam ci waaraate ak ci jàngale loolu moom moo ci cosaan nikin waaye nag su fekkente ne léeg-léeg day am yenn circonstances yoo xamante ne li nga xamante ne moom mooy dal maanaam li nga xamante ne moom mooy li yelloo ci bërëb boobu moom mooy nga wane ni kontaanoo te mer nga ngir euh, ne loolu ci jamono jooju loolu mooy tudd a hasana maanaam te lool moom mooy xikma tamit maanaam moom mooy nekk sagesse ndax boo ko defut bu boobaa dañuy doyadal xam-xam te dañuy doyadal alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ni ki noonu euh, dañuy doyadal mbir mi ci jëmmi boppam maanaam diini ji te dañuy doyadal borom bi subhaanahu wa ta'ala kon taxaw googu nga xamante ne moom ngay taxaw ci mbir moomu loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy xikma te loolu moom mooy nekk al mawizatul xasana kon loolu moom lay wax fii maanaam ci buntu bi loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy nam nam moom ci indi bi mu indi buntu bi maanaam di leeral teggin yooyu nga xamante ne dañ ko war am ci buntu xam-xam mu ne qaala xaddathana muhammad ibn kathir te mooy muhammad ibn kathir al abdi ñu koy wax abu abdullahi al basri moom am na frère bu tudd suleyman ibn kathir boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci dëgër la ak ñàkk dëgëram waaye al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala ci Taqrib at-Tahdhib dafa ne thiqa lam yufid man da'afa maanaam ku wóor la ki nga xamante ne moom moo ko doyadal kooku nekkul koo xamante ne ku dëgër la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année gin deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, te nee na tamit nit la koo xamante ne ma al imam Abu Hatim nee na kaana taqiyan fadilan nee na nekk na koo xamante ne ku ragal yàlla la woon te borom gëneel yu rëy la te dund na quatre-vingt-dix ans kon loolu moom mooy euh, moom mooy Muhammad ibn Kathir rahimahullah qaala axbarana Sufyaan te moom mooy Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri rahimahullah muy Abu Abdullah al-Kufi muy imam bu mag boobu nga xamante ne rahimahullahu taala waxtaane nañ ko lu ludul benn du ñaara an ibnu abi xaalid te mooy ismail maanaam ismail ibnu abi xaalid hurmuz rahimahullahu taala dañuy wax ne saad la abi xaalid tudd am na ñuy wax ne kasir al-Bajali kasir la waaye daal moom mooy ismail ibnu abi xaalid al-Bajali rahimahullahu taala Euh, moom comme waxoon nañ tamit ay waxam ne moom ci siqaat yu mag a mag a mag yi la bokkoon ba imam muslim rahimahullahu taala doon ko joxe exemple ci muqaddima xam di wax naan ku mel ni moom moom moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a kawe ñoo gën a màgg ci ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy euh, ñoom ñoom ñoo solo ñoom ñooy solo xadiis yi Euh, moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd ak imam Shaabi rahimahullahu taala ñëpp moom moo ci gënoon a dëgër comme ni nga xam ne lu dul benn du ñaar ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo ko daan wax euh, nga xam ne euh, taabi'i la boo xam te ne siqa la kuufi kuufa la dëkkoon te borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nee nañu maanaam comme al-Ajli rahimahullah nee na wa kaana rajulan salihan wa sami'a min xamsati min ashaabi an-nabi sallallahu alayhi maanaam keneen nit la ku sell la woon ku ràññee ko ci sell teem te bind na ci lu tollook juróom ci saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon muy taabii bu mag waaye moom day faral di jëlee lu baree bare ci borom xam-xam ci taabii beneen bi sëriñum bi mooy Qays ibn Abi Hazim moo tax mu ne an Qays ibn Abi Hazim waxoon nañ la ne la Qays ibn Abi Hazim euh, rahimahullahu taala te ñu koy dàqantele Abu Abdullah wala Abu Ubaydullah dañuy wax ne moom mooy ki kenn moom dong moom moo jàngee ci moo jëlee ay xadis ci fukk ñi nga xam ne ñoom ñooy al-asharatul mubashiruna bil janna te comme li imam as-Suyuti wax rahimahullahu taala naan wa tabi'una tabaqatun ashara ma xamsatin awwaluha dhul ashara ba fa daal di daal di ci teg ne fa zaaka qaysun ma lahu nadhiru maanaam kon Qays moom mooy ki nga xamante ne moom rek moom mooy maanaam ci fukki ak juróom ñi nga xam ne moom la imaam al-Hakim rahimahullahu taala wala Ibn Hibban rahimahullah teg ci ne ñoom ay taabi'i yi quinze mën nañ leen a xaajale bañ nekk quinze groupe maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom dong moo nekk ci groupe bu njëkk bi ndax moom rek moo soloo ci fukk ñi nga xam ne ñoom ñooy al ashara al mubashiruna bil janna boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ana la génn adduna ndax quatre-vingt-quatrième la wala quatre vingt wala quatre vingt dix wala quatre-vingt-sixième waaye li ñu gën a dëgëral mooy ne quatre-vingt-sixième année ci la génn àdduna rahimahullahu taala moom nag dund na ndax euh, solo na ci sayyidina Abubakar radiyallahu moo tax bi mu njëkkee ñëw jugee euh, di ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëwoon ngir seeti ko waaye bi mu ñëwee ngir seet ko borom bi subhaanahu wa ta'ala dogal ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy doog a rob nee mu daal di ñëw fekk mu nee na ba ma dugg see ci jumaa ji rek ma gis Seydina Abubakar radiyallahu anhu taxaw ci mimbar bi daal di def di def xutba maanaam xutba boobu moom moo ko nettali maanaam fekke fekke na xutba boobu maanaam soloo na ci saxaaba yu bari radiyallahu ta'ala anhum waaye tamit dem na ba maanaam ba màggat maanaam ndax dund na téeméeri ak ak fanweer maanaam 130 ans la dund dafa demoon fekk na jaahiliya période jaahiliya bi fekke na ko balaa lislaam a ñëw moom fekk na ko mu gane adduna maanaam lislaam ñëw na mu ne fi euh, lislaam saxaaba yi génn àdduna mu ne fi maanaam euh, nga xamante ne moom kon borom bi subhaanahu wa ta'aala may gudd fan la nga xam ne karaw gi dafa mujjoon na dem ba bu jaaw ba weex tal ba dem ba ñuulaa maanaam nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'aala may maanaam mayoon na ko yooyu yëpp mu ne an abi mas'ud al ansari te moom mooy al badri radiyallahu ta'ala anhu mooy uqbata ibn amr ibn salaba ibn amr ibn asira ibn usayra ibn atiya al badri maanaam moom euh, an najjari al ansari an najjari rahma radiyallahu ta'ala anhu moom tamit waxoon nañ ci ay mbiram maanaam waxoon nañ ci li nga xamante ne moom la jëlee woon ci al imam ibnu abdul bar rahimahullahu taala mu doon wax naan dañ koy wax al badri ndax dafa fekkewul woon badar maanaam ndax fekkewul woon badar moo tax mu doon euh, jàmbat loolu di ko jooy saa su nekk ndax badar lim ko faat waaye nag euh, gis nañ ci ay waxu ñeneen ñu ne man imam az-zahabi al-hafiz ibn hajar ak ñeneen rahmatullah alayhim ne déedéet du woon loolu en fait al-hafiz ibnu abdul bar loolu mu wax demewutoon noonu maanaam ni mu deme mooy ne moom badar la dëkkoon moo tax maanaam dafa dëkkoon Badar waaye dañ ko boole ci ñi nga xam ne dëgg-dëgg fekke nañu Badar maanaam lool mu nekk loo xam ne xëy na pour mën a jubbanti euh, loolu wax jooju mu ne qaala nee na maanaam ko Seydina Abu Mas'ud al-Ansari mooy Uqba ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu daal di wax ne annahu qaala nee na qaala rajulun am na benn waay boo xamante ne dafa wax nee na ne ya Rasulullah e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa akaadu xawma man udriku di da di di di daj as julli gi maam di fekke as-salaata julli gi mimma ci li nga xamante ne yu taw ci sababu li nga xam ne mimma ci sababu li nga xam ne yu tawwilu moom lay guddal dinaa ci ñun fulaanun diw maanaam xadis bi dafa nuroog xadis Seydina Muaz bi radiyallahu ta'ala waaye du woon Seydina Muaz radiyallahu ta'ala ndax xa xew-xew bii keneen la maanaam du woon Seydina Muaz radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci liy wane moom yanuwul maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëw jàmbat maanaam gàll wax ne Seydina Muaz bàyyi li ngay def mu dem ba pare di def leneen loolu yanuwul maanaam hmm. maanaam kon ñu xam ne xew-xew bi beneen xew-xew la mu ne waaye fa maara aytu gisuma musuma gis annabiya yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fii maw'izatin ci ak waaraate ndax boobu dafa ñëw waaraate maanaam euh, waar nit ñi te fële Seydina Muaz radiyallahu anhu da koo convoqué. maanaam waaye fii dafa waar nit ñi mo waaye gisuma ci waaraate ashadda mu gën a tar ghadaban ak mer min yawma izin ci boobu maanaam kon ñu gis ne euh, yenn fii nag loolu maanaam place bi maanaam euh, phrase bi ni jumla bi moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ci bunt bi maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa meroon mer gu taratar ngir lan mais ba sahaaba bi radiyallahu anhu sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu al-Badri ah nga xamante ne ci saxaaba yu njëkk yi la bokk ànd ak loolu yëpp nee na musul gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mer mer bu gën a tar jile mer maanaam ngir lan ngir rek nit ñi maanaam euh, ngir ne imam boobu nu mu doon guddalee ba nga xamante ne moom daf daan dem di doonul woon mën a fekk julli bi mm-hmm. lu tax parce que comme day gudd donc moom day xaar ba julli bi ba saay mu leer ko ne tari na ay saara bi ku kii bu na lool mu doog a ñëw te bu boobaa day am lu rëy rëy maanaam loolu lay tekki maanaam lu rëy rëy moo koy faat ci ci julli gi wala boog mu tekki ne moom da daanul ñëw ma parce que comme dafa war a teel a tëdd euh, te bu fekkente ne waa ji day tari tari yoo xam ne ay deux heures temps lay durer wala une yu mel noonu loolu day gudd yenn gudd yi dégg nga mu ne fa qaala mu daal di wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ayyuhan nas e eh yéen nit ñi innakum li wér bu wor mooy ci yéen mu nag firu na da di dàqaate am na am yéen da ngeen di dàqaate maanaam am na ci yeneeni riwaaya mooy mu naq firu na waaye li ëpp ci riwaaya mu naq firu na la mooy da ngeen di dàqaate amma mu naqiruna mooy da ngeen di ëppal maanaam ëppal guy day indi mu naqiruna mooy da ngeen di dàqaate mm-hmm. waaw fa man képp koo xam ne salla day jiite binnaasi ci nit ñi fal yu xaftif nay woyofal nay woyofal julleem ndax fa inna li wér boor mooy fii mu nekk na ci ñoom almarida ki feebar mm-hmm. wat da'ifa ak ki nga xam ne dafa néew doole wala maanaam ngir ne mënta taxaw taxawaay bi yàgg ngir dafa màggat wala dafa et cetera wala yeneen waral ko wala mu nekk xale wagal xaajati ak tamit koo xamante ne dafa am ay aajo maanaam ay aajo yoo xamante ne bu jullee ba pare daf ko war a dem doxe ji nga dem nga guddal gu julli gi ba nga xamante ne aajo yooyu koy daal di faat masalan ku war jël transport yi nga dem guddal julli gi ba nga xam ne day rate busam wala mu rate euh, métro bi ak yooyu loolu wala boog ku waroon a nga xam ne dane naa jaar ci ji julli euh, julli gi nga guddal koo guddal a guddal ba mu wala mu rate avion moom xam nga loolu tamit ay xeeti Euh, ay xeeti loraange la mm-hmm. maanaam loolu yu mel noonu lay wax mm-hmm. waaye nag guddal googu jubluwu ci comme ni nga xam ne léeg-léeg noonu la ko ñenn ñi di dégg maanaam lu demee nekk da ngay euh, da ngay kabar allahu akbar sami allah liman hamida allahu akbar déedéet maanaam nga xamante ne tey bu la fekkoon ngay jàpp tàmbali julli gi su la fekkee ngay jàpp mooy rate nga ko maanaam su la fekkee ngay ngay commencé jàpp mooy rate nga ko loolu moom jubluwu ci loolu ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dinañ ko gis insha allah ci kitaabu salaat ni nga xamante ne noonu la daan jullee te léeg-léeg dañ koy gis comme niñ koy niñ ko xame ba so jullik ti jullik euh, timis daf ci doon jàng ay saar yu mel ni wattuur wa kitaabi mastuur masalan wala boog wal mursalaati comme ni nga xam ne noonu mooy saar bi mujjee jàng timis mooy wal mursalaati fa maanaam ak yu mel noonu ba mës na jàng sax suratul a'raf julli julli timis bi nga xam ne ci la njàng mi gën a gàtt mboolem njàng yi maanaam ngir ñu doy loo rek maanaam waaye nag loolu imaam bu ko nar a def yelloo na mu leeral ko ne tey nag suratul a'raf lay jàng maanaam ñu xam ne ku bëgg a julli ku bëgg a fekke nga fekke ku bëggul fekke mu xam ne waaw lii du ko mën a fekke waaye amma bu dee ay julli yu mel ni ngay jàng wal mursalaat ay wala wa wa tuur ak yu mel noonu loolu moom jarul nga koy préciser parce que loolu lu normal la normal la voilà loolu kon euh, moom mooy li nga xamante ne moom moo ci nekk waaye kon ñu xam ne guddal googu guddal gu sore sore sore la woon dégg nga mu ne wa bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala haddathanaa Abdullah ibn Muhammad ah, wa naam taxrij bi waaw hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo waat na ko ci hadith numéro 702 704 6110 ak 7159 imam Muslim rahimahullahu taala solo na ko ci hadith numéro 446 imam euh, abu imam ibnu euh, Maaja ibnu Maaja rahimahullah solo na ko ci hadith numéro 984 imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci hadith numéro 17065 17077 ak 22300 44 kon mu ne bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi qaala haddasanaa Abdullah ibn Muhammad moom gisoon nañ ko te moom mooy sëriñu imaam al-Bukhari bu mag boobu nga xamante ne mooy Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al-Yamaan al-Musnidi moom mooy ki nga xamante ne moom la maamam bi nga xam ne mooy al-Yamaan moom moo tuubaloon baaya maami imaam al-Bukhari bi nga xam ne moom mooy euh, al-Mughira maanaam moom. moom moo ko tuubaloon moom mooy Abu Ja'far nga xamante ne imam al-Hakim doon na wax naan huwa imaamul hadith fi asrihi bima wara an-nahr bila mudafa wa huwa ustaazul Bukhari moom mooy ki nga xamante ne ci maa wara an-nahr moom moo fa nekkoon imam bu mag bi nga xam ne ci jamonoom ci lu amul xëccoo xëccoo ko kenn te moom mooy ustaazu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moo tax. mu ne mu ne imam al-Bukhari moom ci boppam nee na Abu Ali al-Balkhi rahimahullah nee na ko euh, min ayna yafuutuka al-hadith wa qad waqa'ta ala hadha al-kanz yaani ak maanaam mu ci nam imam muy al-Musnidi bi Abdullah ibn Muhammad al-Musnidi rahimahullah mu ne ko yow ana naka lala hadith bi mën a rëcce alors que trésor bu màgg bii mi ngi fii ci sa wet maanaam kon moom mi ngi euh, imaam Abdullah euh, moom mi ngi génn àdduna euh, alxamis guddi goo xam maanaam juróom benn wee juróom benneelu fan bi ci guddi la ci bu ci zulqaada atub deux cent vingt ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ci Sufyaan ibnu Uyayna ci Marwaan ibnu Muawiya ci Isxaaq al-Azraq ci al-Fudayl ibnu Iyaad Abdullah ibnu Numayr ak Abdurrazzaq as-San'aani ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci niveau boobu ñoo ñëpp dégg na ci ñoom euh, imaam al-Bukhari solo na ci moom ci saxiixam ak Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak ku mel ni Abu Zur'ata ar-Razi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci seen euh, tabaqa ci seen niveau mu ne kon qaala haddatha mu ne haddathana kon Abdullah ibn Muhammad mooy al-Musnadi qaala haddathana Abu Amir te moom mooy. Ash-Sha'bi rahimahullah ah, déedéet bokkut ak ah, Abu Amr la Abu Amr ba pare du sëriñu sëriñu maanaam Sha'bi ci niveau bu gën a suufe la nekk maanaam mooy Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi naam voilà al-Qaysi <laughs> dañ ko <laughs> Abu Amr ibn Qays rahimahullahu ta'ala mooy Abu Amir al-Aqdi tamit dañ ko koy wax ah noonu la loolu la bind voilà kon euh, kon kon ci riwaayaat yi la la wuute la la wuute voilà maanaam kon ci riwaayaat la abu voilà mooy Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi al-Aqadi moom la voilà mooy al-Basri rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent quatrième année am nañu deux cent cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tubaa'ul atbaa'i la bokk moom ci taabi'i taabi'i la bokk euh, moom siqatun euh, xaafis la di imam imam wa di muhaddisul basra comme ni ma ko imam az-Zahabi waxee rahimahullahu ta'ala ba pare mu teg ci ne wa kaana min mashayikhil islam wa siqatu naqala maanaam ci ñi ñuy waxee cheikhul islam ñoom wala bokk sëriñu borom sëriñu wàllu islam bi la ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu wóor ñi nga xam ne ñoom ñoo solo xadiis ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu at euh, Euh, imam Sufi Ishaq ibn Rahawayh su daan solowee ci moom da daan wax naan haddathana euh, Abu Amir al-Aqadi euh, as-siqatul amin maanaam Abu Amir al-Aqadi bi nga xam ne ku wóor la te maanaam siqa la ku dëgër la ba pare ku wóor la moom moo ñu nettali moom mu ne qaala haddathana Sulayman ibn Bilal al ma al al al al madani mooy Sulayman ibn Bilal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum rahimahullah dàqantalam moom mooy Abu Muhammad dañ koy wax tamit Abu Ayyub mi ngi génn àdduna cent soixante-dix-septième wala cent soixante-douzième année ci wuute yu borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim euh, bokk na ci tamit sëriñu waa Madina yi maanaam Euh, ci sëriñ yu mag ñi la bokkoon rahimahullahu taala mu ne an rabiata ibnu abi abdurrahman kii mooy sëriñu imaamu malik bi nga xam ne moom mooy bu njëkk bi ci rabia waxoon nañ ci ay waxam ci suñu jotaay ay weesu wala alhamdulillah mu ne rabiata ibnu abi abdurrahman mm. euh, al qurashi abu usman mooy dàqantalam wala boog abu abdurrahman moom mi ngi génn àdduna cent trente-sixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi lool alayhi wasallam loolu nag mooy li gën a wér nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wax ci ay mbiram rahimahullahu taala rahim rahmatan waasa imam az-Zahabi rahimahullah dana faqihul madinati sahibu ra'yi maanaam mooy borom xam-xamu madina bi te moom mooy boroom gis-gis yu xóot yi rahimahullahu taala Euh, rahmatan waasi'a al-Xatiib al-Baghdaadi daf doon wax naa kaana faqihan aaliman haafizan lil fiqhi wal hadiis euh, moom dafa nekkoon borom xam-xam bu fiqh bu mag nekk borom euh, xam-xam ci daanaka domaine yu bare yu ñu mën a wax maanaam ba pare dafa doon mokkal maanaam mokkal hadiis yi mokkal mokkal fiqh niki noonu mokkal hadiis imaam Maalik rahimahullahu ta'aala daf doon wax zahabat halaawatul fiqhi zahabat halaawatul fiqhi mundu maa tarabi'a maanaam cafkay euh, fiq dem na ba Rabi'a génne àdduna maanaam loolu euh, moom kon euh, maanaam moom kon ci boroom xam-xam yu mag yooyu la bokk nga xamante ne gis na boroom xam-xam ba maanaam gis na Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu hmm. maanaam ci ñoom la niki noonu jëg ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne an Yazid te moom mooy mawlaal mun abi mun mun maanaam Yazid mawla al-Munqa'is eh, eh, moom tamit ci waa Madina yi la bokk siqaat yi la bokk al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala moom daf ni saduq waaye al imaam Ibn Hibban boole na ko ci taabi'i yi nga xamante ne ñoom la tudd ñoom la dugal ci téere eh, ak siqaatam maanaam ni ki noonu al imaam az-Zahabi rahimahullahu taala nee na siqa maanaam mu ne huwa mawla al-Munba'is an Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu taala anhu mooy saxaabu bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu ñu koy dàqantale Abu Talha al-Madani mooy euh, ñu koy wax tamit maanaam ñu koy wax tamit Abu Abdurrahman moom mi ngi génn àdduna soixante-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk saxaaba bu siiw comme li nga xam ne noonu la ko al imaam euh, az-Zahabi waxee euh, saxaabiyun mashhuur niki noonu al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala maanaam ne moom mooy kon. Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya nak ne na naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sa'alahu daf koo laaj rajulun benn waay maanaam ah, waajooju nag moom nii la maanaam moom ci boppam moo laaj laaj bi maanaam daf koo laaj anil luqata maanaam ci mbiru ci mbiru luqata mooy li ñuy ñuy for mooy al luqata moom mooy yi ñuy for fa qaala mu ne i'rif maanaam mooy su fekkente ne dafa am benn sac boo romb wala yu mel noonu nga romb ko for ko mu ne aref xammal xammaleel wika aha buum buum ga maanaam ngir ngir ne euh, ay gafaga gafaga yeeg euh, euh, saag yeeg yooyu dañ ko daan yeew maanaam wala yu mel noonu wala boog comme lu demee nekk porte-monnaie yeeg yooyu nga xam ne dañ koy yeew mu am buum buñ koy yeewee mu ne kon aref aref na nga xamal xamal xamaleel wika aha buum ga aw wala boo qaala wi'aaha mooy euh, tak euh, mooy gafaga gi ci boppam maanaam xamaleel loolu mooy lan euh, mooy na nga ni mu mel maanaam couleur yi mu ne wa wala bokk ay mandargal wa mu ne wa wa wa isaafaha te moom mooy mooy gafaga gi ci jëmmi boppam maanaam waaye ci der lay defe ah wa ifaasaha voilà wa ifaasaha lu mu wax ah, waaw loolu kii la wa ifaasaha ok jazakumullahu xayran moom mooy kon gafa gi ci jëmmi boppam summa topp nag arrifha na nga ko xamle sanatan weer maanaam at maanaam loolu mooy lan mooy damay ñëw daal di jël eh, gafa ga gi masalan tey bu ma foree benn porte-monnaie wala yu mel noonu ma daal di koy jël bu ma ko indee dama koy yëgle weer maanaam dama koy yëgle Euh, nee na at at nga koy yëgle voilà at atub lëmm am nga droit am nga am nga da nga koo war di yëgle loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daan ci gën a ñëw insha allah waaye dañ koy tënk fii maam daan ci gën a ñëw ci baabul ci ci kitaabul luqata insha allah parce que am na téereb lëmm boo xamante ne ci lii rek lay wax maanaam ci li ñu for waaw léegi nee na euh, mu ne euh, kii bi su ma ñëwee for ko damay njëkk a wax ne ah gars Ah, man day am na bu fekkente ne ñaari mbir moo mën a nekk loo xamante ne nit ñi dañ koy faral di soxla maanaam nga xamante ne day faral di yitteel nit ñi ba buñ ko réer leen faaw dañ koy wër am nag yoo xamante ne tax koo bari solo loolu waaye bu boobaa dañ koy natt ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy aw saatul naas mooy ñi ñuy tuddee classe moyenne bi maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci digg doomu ci dëkk bi ñooñu la ñuy xool tey masalan fi ñu toll bu dee lion la ñu ne ah, waa ji réeral na cinquante euros en général cinquante euros bu ko benn waaye réeralee dox ci mbedd mi réeral ko du fi nekk di wër police bu ne mu dem fa wala fu ne mu dem fa di wër naan cinquante euros laa nekk di wër mu naan damaa réerale deux cent euros day xam ne wala réer sa grawul quoi léegi après mu dem wuti di leneen waaye bu fekkente ne masalan affaire dafa yegg ay deux mille trois mille euros jàpp cinq mille euros wala quinze mille euros loolu moom dana ko wër en tout cas sama maas bi moom daañ ko wër bu boobaa bu boobaa nag nga daal di noonu lay demee maanaam loolu bu boobaa yow boo ko foree faw da koy yëgle mm-hmm. maanaam bu boobaa nag da nga koy yëgle ni nga xam ne nag moom mooy am ci réewu jullit ñi mooy dañuy dem ci jàkka ji nga xamante ne dañ ko fay yëgle ne par exemple am na lu réer ñu ne nangam la nga ne nga ni ah man de réer am na par exemple porte kii bu ma for porte monnaie bu ma for bu fekkee am na ay di pièces d'identité yooyu jamono jii dafa gën a yomb ndax xam nañ ni pièce d'identité am na ak yeneen ak yeneen waaye dañ koy wax ci ngir ne mooy gën a yomb waaye su fekkente ne léegi dara nekku ci luy wane ni diw moo ko moom ni ngay def mooy da ngay ñëw daan ne euh, am na nag ku ku réer nangam loo xamante ne benn porte-monnaie la waaw nga ne waaw nga ne der bi der bi wër porte-monnaie bi nii la mel loolu mooy ay fa saxaa bu fekkente ne moom mooy li ko bu fekkee dafa am lu ñu ko takke woon nga ni buum gi ko takk wala boog bu dee lu ñuy takk la lu ñuy yeew la wala saak nga ni saak gi buum gi nii la mel léegi nag après ki ko moom mooy ñëw su ñëwee daan ah man day am na nangam man day li ngay tudd day lu mel noonu wéerle naa ko mu nekkoon ko lan moo ne ci biir maanaam bu boobaa moom du wax li ne ci biir la danaan rek ré am na lu ma por kii bu ma for bu mel nii léegi su fekkee nit ki ñëw na wax ko ne lii moo ci riir lii moo ci nekkoon ak nangam ak nangam maanaam de manière globale ba mu leeral ko ne lii la mbir mi dëppoo bu boobaa da nga koy daal jox xam ne moo ko moom waaye su fekkente ne nag xamoo ko maanaam di kii euh, lool da nga koo da nga koo euh, xamle lu tolloog at kenn gisu ko euh, wala wala ci marché bi nga di ko wax maanaam daal fépp fu nit ñi daje daal. bu tax ñu war koo mën a xam wala boog nga def publicité rajo bu dee Ndakaaru la masalan moom mën ngaa def publicité rajo ñu xam ne kot nangam moo réer et fii la réer et que euh, ku ko ki ko réeral bu ko déggee ci rajo yi wala ci annonce journaux yi wala nga def ko ci publicité yi euh, wala nga def ko sa page Facebook ñeneen ak ñeneen di ko tasaare ak yu mel noonu yooyu dinañ ko xam waaye boo ko jikkee def première bi danga koy def benn we semaine bu njëkk bi moom bis bu ne da koy def maanaam bis bu njëkk bi bu dee masalan julli ci jàkkale julli juróom yi da nga koy def bu bis bu bis boobu weesoo semaine bi bis bu nekk nga def ko après nag weer wu ne nga koy def ba keroog muy mat at mais doo ko def saa su nekk doo ko xam xamle saa su nekk su demee nag ba mat at te feeñul bu boobaa mën nga koo jëfandikoo waaye boo ko jëfandikoo wee boroomam feeñ da nga ko koy rembourser da nga ko koy da koy da koy joxaat ndax moomoo ko woon dégg nga mm-hmm. léegi nag bi nga xamante ne moom la yenente bi wax loolu sallallahu alayhi wa sallam mun a summa topp nag istami' biha istamtia summa topp istamtia na nga jëfandikoo na nga bihaa ci moom fa in jaa su dikkee rabbuha boromam nag fa addiha na nga ko jox ilayhi ci moom maanaam kon bu boromam ñëwee itam nga jox ko ko xaala ba mu waxee loolu nag moom bi mu génn mu ne fa mu ne après bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tontoo loolu xaala mu teg ci ne fa dallatul ibli waaw fa dalla waaw bu dee nag léegi la réer moom al ibli gillem la nag nee na fa xadiba mu daal di mer yeneen bi sallallahu alayhi xatta mbete marrat mu daal di xonk wajnataahu ñaari lex yi maanaam mooy waa wàllu lex yi mooy mu daal di commencé xonk ngir mer ji mu mer aw walla boo kaala nee na ihmarra eh, dafa xonk wajhu xar kanamam maanaam nga gis ne ñaar loolu léegi laaj bi moom mooy waaw ana lan moo war a tax mu mer maanaam li tax insha allah daañu ko gis maanaam fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam tekki ne wa malaka ana yow walahaa ak gëléem gi anamu ana yow walaha ak ana gëléem gi maanaam mooy yow loo joxe gëléem gi ma ndax ma ànd na ak moom siqaa'uha li nga xamante ne moom moo koy nàndal wa hizaa'uha te moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy li koy li muy li muy li muy li muy euh, euh, maanaam mooy ak doxam rek ak ak xotteem daal ak xotteem ak doxam maanaam mooy kattanam daal voilà kattan gi nga xamante ne mooy tax mu mën a dox mën a def li muy def lépp boo xamante ne taridul maa moom day da day mën a dem root ci ndox mi maanaam day mën a naan ci ndox mi wa tar wa taraa wa taraa te mën a euh, euh, euh, ro foraatu ci garab yi maanaam mooy gëléem moom mën na loolu mu ne kon nag fa zarha bàyyi ko xattaa mbéte yalqaaha mu dajeeg moom rabbuha boromam maanaam boromam fii li mu ci namm nag mooy ka ko moom maanaam rabbuha ka ko moom waaw bu boobaa euh, mu ne ko waaw kon loolu yow lu yëgg lim bi loolu lañ jote maanaam lu tax nag mu mer mooy ndax mooy ne arab yi ñoom ñëpp xam nañu naka la gëléem mel maanaam melul comme ñun ah ñun ñii ñun ñun xamuñu ni gëléem mel waaye arab yi ñoom xam nañ ko ndax dañoo dëkk ak ñoom kon bu fekkente ne moom xam na ni gëléem mel ne ne mën naa défendre boppam bu tasee ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndeg menteeg yooyu ñoom dana mën a taxaw defendre boppam bu dee ba ba pare moom mar naan du ko gaaw a rey ndax dana mën a dem ba pare xam na fi mu jëm bu bëggee naan na nga noonu su fekkente ne dafa bëgg a foraatu xam na ni muy def ba foraatu kon yow ana yàgg moom loo leen joxe bàyyi ko te moom gëléem xam nañ nit lu mu yàgg-yàgg ba at ba ñaari at sax bu fekkente ne dafa réer bu tasewaa tekki ko moom maanaam mën naa défendre boppam mun nay dundal boppam ba keroog muy tase ki ko moom kon yow jote woo leen dara maanaam xam gi nga xamante ne la xam ni kii xam na loolu ba pare mu nekk ci di laaj lu mel noonu looloo ko merloo maanaam c'est comme si dafa mel ni comme si dafay perte loo temps en fait dafay dafay perte loo nit ñi temps di laaj loo xamante ni dafa évident ñëpp xam nañ ko voilà loolu xeetu laaj la yoo xamante ne dañ koy tere maanaam dafa nekk yoo xamante ne day jar naa mer en jar naa parce que euh, diine dafa sacré donc di ci di ci di ci dugal ay euh, fol kii folklore wala di ci dugal ay euh, genre mbir yoo xamante ne xeetu neenal waxtu la ak yu mel noonu loolu ak ay xeetu foofu ak caaxaan loolu yëlloowul voilà loolu moom moo tax moo tax mu am nag yenn mbiru xeetu xeetu laaj yoo xamante ne day waral nit ñi maanaam mu maanaam nga xam ne ko laaj war nañ laa mën a mere te bokk na ci laaj yi nga xam ne tamit dañ koy laaj ngir kole maanaam ngir ne dinaa ko gagloo hmm. wala yoo xamante ne dañ koy laaj ngir mën a xam euh, maanaam naan dama koy tester xool ba niveau la am wala laaj yi nga xamante ne dañ koy laaj euh, maanaam ngir rek euh, ngir di ngat hmm. yooyu tamit yooyu xeetu laaj yooyu yëpp dañ koy tere léegi mu ne fa kon nag bàyyi ko moom ba ba mu taseeg boromam xaala ba mu mu daal ci teg ne waaw fa dallatul ghanam waaw fa dallat waaw bu fekkente ne nag la réer mooy alxanam mooy jur gi mooy gàtt gi mooy mooy gàtt gi aw gàtt la gàtt mooy xar ak bëy waaw bu fekkente ne looloo réer nag kaala mu ne ko laka ñeel na la aw wala boog li axika ñeel na sa bokk aw wala boog li bi ñeel la till bi maanaam bu fekkente ne da ngaa dem ci àll ba fekk fa gël ki euh, xar mu réer walla mbëy su réer maanaam bu la neexee nga jël ko yóbbaale lu tax parce que Euh, comme dafa réer maanaam su doon ne dafa waaye su comme dafa réer boo xamee ne ah masalan loolu nag moom mooy bu fekkente ne xamuñu dëkk bi mu war a mën a ne maanaam tey par exemple nga indi ko ñu bu xamee ni euh, yow Thiès nga dëkk te xam nga ni Thiès ña fa xar bariwuñu mais loolu mais su dee ñëpp am xar euh, nga nga indi ko nga ne ah gars man de xar mi am na am xar mu réer ngeen da koy dee téye parce que boo nee xar mi dafa réer. ku ne mën na ne maa ko moom waaye da koy am na am xar mu réer bu fekkente ne nag nit ñi maanaam ci dëkk yu mel noonu yi nga xam ne dëkk yu tuuti la mais dëkk bi mu ngande yenn ngande yi nga xam ne moom li du noot ci njort moom mooy ne duñ ko gis du maanaam boromam de toute façon du yomb mu mën koo gis bu doo ko laajte doo def dara da ngay jël rek yóbbu bu boobaa xar meeg béy bi mën nga ko daal di jël yóbbu dem bu la neexee nga nga nga nga nga añee voilà parce que loolu souvent day nekk loo xamante ne amul valeur bu rëy bu tax nit ñi di ko wër boobu wër voilà ndax xar wala bëy bi ñuy bàyyi ba muy dem ci àll bi bokkut ak bi nga xamante ne moom la ñu yeewu ci kër gi di ko dundal di ko defal la yooyu boobu yooyu moom du ñu réer bay dem ci àll bi mais yi nga xamante ne ñoo nekk ci ci dëkk bi ñi ñi nekk ci àll bi noonu mooy souvent yi ñuy faral di dem di sàmme ak yooyu te loolu ñaaree ki koy moom du yor benn kese te bu demee ba réer boobu réer mooy ne dañoo bari woon benn mu réer et cetera yi dafa nekk ci anam goo xam ne ñaare borom du koy wër di di di wër di laaj naan béy bi réer na béy bi réer na mu koy créer ay problème ci bopp bi souvent du demee noonu te boo ko bàyyee till yi dañ koy reere maanaam moo tax bu yow balaa till bi nag di ko reere yow nga reere ko wala boog keneen reere ko dégg nga kon euh, euh, kon loolu moom mooy euh, hadith boobu bokk imaam al Bukhari rahimahullahu taala indi na ko. ci xadis deux mille trois cent soixante douze deux mille quatre cent vingt quatre deux mille quatre cent vingt huit deux mille quatre cent vingt neuf deux mille quatre cent trente huit cinq mille deux cent quatre vingt douze ak six mille cent douze imaam Malik rahimahullah indi ci xadis numéro deux mille deux cent quatre imaam Abu Dawuda euh, imaam Muslim indi ci ñeenti bërëb ci xadis numéro mille sept cent vingt deux imaam Abu Dawuda indi na ko xadis sept cent Euh, ak Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro 1372 ak 1373 imaam euh, Ibn Maaja indi na ko ci xadis 2504 ak 2507 euh, imaam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah indi na ko ci juróomi bërëb moom tamit te kon loolu waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imaam An-Nasa'i rahimahullah mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay qaala haddathana Muhammad ibn al-Ala te moom mooy Abu Kurayb mooy Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani rahimahullahu ta'ala Abu Kurayb al-Kufi waxoon nañ maanaam ni lu bëree bëri day ñëw rawatina ci Sahih imam Muslim maanaam haddathana Abu Kurayb uh, waaye ci imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa na dafay wax lu ci bëri moom tam Muhammad ibn lay wax rahimahullahu ta'ala donte mën naa ko Abu Kurayb moom uh, comme ni nga xam te ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay yu weesu walillahi alhamdu wal minna Euh, moom mi ngi génn adduna deux cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deux cent quarante-huitième année mu ne qaala haddathana Abu Usama te moom mooy euh, Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu tamit wallaahi alhamdulillah moom Kufi la bokk te Hammad ibn Zayd bi nga xamante ne moom euh, Basri la waaye moom Kufi la moom nag imaam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na mi ngi génn adduna Zul Qa'da Euh, atub deux cent un ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi amoon quatre-vingts ans moom loolu la amoon ci li nga xamante ne moom la ñu wax mu ne qaala mu ne haddathana abu usama an burayd te moom mooy euh, burayd gisoon nañ ko moom tamit ibnu abdullah ibnu abi burdat ibnu abi musa al ashari radiyallahu ta'ala moom tamit waa kuufa la moom mooy abu burdat al kuufi al ashari euh, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna deux cent quarantième année ak maam ci deux cent quarantième année yu weesu ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te xadisa mi ñi ngi ci saxiix yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise naka noonu moom mu ne an abi burda mooy al aslami radiyallahu euh, euh, euh, abu burda di al ash'ari plutôt abu burda nga xam ne moom mooy doom ci Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne al-Harith la ñuy wax ne noonu la tuddoon donte dañuy wax ne Amir ibn Abdullah ibn Qays la tuddoon mooy Amir te Abdullah ibn Qays mooy Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte wax nañ ci moom leneen muy taabi'i bu mag an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom tamit waxoon nañ ko di àndandoo Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko joxoon kilifteef ca yaman maanaam nga xam ne tamit kon ku màgg la euh, ba pare qaadi la woon ci biir sahaaba yi radiyallahu taala anhum mun annahu qaala nee na su ila laaj nañ an nabiy yente bi lan nabi yente bi sallallahu alayhi wa sallam an ashya ci ay mbir yoo xamante ne karihahaa daf koo sib mm-hmm. waaye fa lamma waaye ba nga xamante ne uksira bëreet na alayhi ci moom ghadiba dafa mer maanaam nga xamante ne dañ koy laaj ay mbir yoo xamante ne vraiment euh, néexu ko mm. maanaam loolu tamit moom bokk na ci teg gi ni laaj mooy ñuy laaj laaj boo xamante ne day am njariñ ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii tax maanaam loolu du ko neex moo tax muy mer muy mer ngir ne jaaduwul kon lii dañ ci xamee tamit ne maanaam c'est pas parce que waaraatekat bi wala borom xam-xam bi wala ustaas bi dafa mer parce que waa ji wax naa ko non waroon mer parce que kuy jàngal nit ñi da ngaa war a mel ni danga ngaa war mel naa déedéet yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo dàq jàngale ñëpp moo gën ñëpp te dafa mer ngir ne bi mu gisee loo xamante ne àndul ak xorma ak àndul ak li nga xamante ne moom mooy li jaadu loolu moo tax imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu doon wax naan képp koo xamante ne lu jara mer dafa dafa am téméro yow yaag mbaam yéen a yam parce que parce que mbaam du mer de façon boo ko defee boo defee lu jaaduwul garaawul mu ne comme kal comme mbaam rek parce loolu Ah, te te <laughs> nuroo nuroo waale googu yàlla nañ ci yàlla musa maanaam ngir ne situation yi day am mbir yoo xamante ne su amee ah, ngir foowee gi ñuy foowee diine ak ba maanaam neenal gi ñuy jéem a neenal dëgg ak tamit wàccee gi nga xamante ne moom la ñuy wàccee ah, yu sacré yi te mu am solo ñu war ko jox jox xorma te joxuñu ko ma ak yu mel noonu yooyu moom bu la merloowee jar na mer ak it maanaam benn genre volonté wu maanaam manque de sincérité bu bu bu bu boo xamante ne dafa dafay jéggi dayo yooyu yëpp day jara maanaam loolu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam yu mel noonu da ko doon merloo moo tax mu ne laaj nañ ko ay laaj yu bëri yoo xam te ne daf ko daf ko waaye fa lamma uksira ba ñu bëri ci moom alayhi ci moom ghadiba dafa mer su ma topp qaala mu wax lin naas yi ñeel nit ñi salu nii laaj leen ma amma shitum ci lu leen neex léegi laaj leen ma lu leen neex voilà maanaam ngir ne dafa meroon waaye fa qaama mu daal di jóg aaxar keneen fa qaala mu ne ko man abi ana kan mooy sama baay ya rasulullah ay e ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ko abuka sa baay saalimun mawla shayba saalimun mawla shayba moom mooy mooy sa baay mu ne fa lamma ba waaye ah, kooku heureusement que kookooy baayam ndax moo tax sax ba mu demee yaayam yaayam kii na ko parce que lu tax ñu doon laaj laaj yi ñoom mooy jamonoy jaahiliya maanaam eh, anarchie dafa amoon ci biir yi fawda daf ci amoon ku ku nekk da daan voilà maanaam xam ngeen ko voilà dëkk boo xamante ne nit ñi amul seen fonk ñu diine euh, voilà voilà mbir yi day day xam ngeen lu ma bëgg donc loolu euh, moo tax mu laaj ko moo tax ba yaayam kii na ko ŋàññ na ko ci loola dégg nga mu ne waaye nag fa lamma ba nga xam ne ra a gis na Omar Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu maa la nga xam ne fii wajhi yi nekk na ca xar kanamam maanaam gis xar kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam gis ne kii kontaanul xaala ci la waxee ne ya rasulallah ey yow ndawal yàlla le sallallahu alayhi wasallam inna naka ñun de nattu bu ñoo ngi tuub ilallah jëm ci buur yàlla azza wa jalla maa a tedd na maanaam ci la gis ne ñun kat e ñu ngi tuub ci yàlla de parce que yow yaa ñu ñun voilà mooy ne jëf ji moom moo tax lii ko am xel ñaare day paral bi def lu mel noonu maanaam euh, du ñu du bàyyi rek situation bi am mu bàyyi situation bi duré noonu naan garaawul xam nga yi da ngay waaru déedéet maanaam moom mi am xel bu gisee eh, ne situation bi jaaduwul dafay intervenir ngir bañ musiba bi gën a rëy ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mere nit ñi loolu musiba bu rëy rëy rëy boo xamante ne eh, lu ne xaj na ci mbugalug yàlla lu ne xaj na ci loolu moom nag yu mel noonu moo tax su amee te te te ci ci jotaayu xam-xam yi yooyu tamit jar na bàyyi xel maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñii xàmmee ne lii jaaduwul ñu am xel loolu daf bokk ci teggin yi ak yi nga xam ne daanaka seen wareef la mooy ñu jóg ne eh, non xoolal gars yi non nañ arrêté lii quoi parce que genre question yi bu ko fi kenn posé ci quoi wala yu mel noonu voilà nga xam ne dañuy xam ne kat lii dee bu ko def xadis mm-hmm. euh, boobu kon imaam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci benn bërëb mooy 7291 mm-hmm. imaamu muslim la indi na ko ci xadis numéro 2360 waa ashaabu kutubu sitta ah, euh, maanaam ñoom ñëpp ci saxexe rek la ñëw xadis bi te ñaari yoon la xadis bi ñëw maanaam yeneen ñaari yoon rek la ñëw mooy imaam al-Bukhari rahimahullah moom indi ñaari bërëb imam Muslim rahimahullah indi ko ci benn bërëb mu ne baabu kon gis nañu ne mer mer gi yii moo koy waral euh, mu ne ba maanaam ne kon dañuy gis ne tout le temps tout temps doo mer doo mer parce que te ànd ak situation yu war a mer am yooyu jaaduwul loolu tam jaaduwul loolu tamit jaaduwul euh, am na ci ci ci buntu yi ñu gisoon mooy buntu ki nga xam ne moom mooy yëkkati man rafa'a sawtahu maanaam ki nga xamante ne mooy yëkkati kàddoom loolu tamit dafa nekk loo xam ne moo jaadu maanaam booy wax day selon situation yi bien sûr da ngay yëkkati sa kàddu ba mu def ci benn xaal kese xaal boobu mooy xaalu xutba xutba moom warul nekk kii wax xutba warul di waxee comme euh, euh, euh, mbokk jullit ñi nañu xam ne Eh, dañoo war a topp li suñu borom bëgg déedéet warut a waxee noonu abadan kii xutba dafa war a ci kàddoom voilà comme ni yeneen bi sallallahu alayhi def nga xam ne bu daan xutba dañuy foog ne day wax ne xeex a ngi am voilà et que am na ay armée yu leen di attaquer ci dañuy foog ne loolu lay wax tel ku nekk ci ginnaaw maam ku nekk bi ci biti jàkka ja day dégg kàddoom te foofu boobu amul ay micro ak yooyu ci biti jàkka ja fële fu sori day dégg kàddoom. dégg nga mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne baraka dafa goor ba rukbatayhi ci ay ah, ci ay wóomam indal imaam fa imaam ba aw wala boog al muhaddis ki nga xam ne mooy muhaddis bi maanaam ki nga xamante ne bu <laughs> day leeral ne ki nga xamante ne dafa ñëw góor ci kanamu ki nga xam ne moom mooy xam nga góor ñaare buñ koy wax mooy euh, mooy E, gëléem waaye fii dañ koo jëfandikoo ci doomu aadama ngir e, sens figuré bi bi ci ne loolu benn la mais baraka baatu baraka e, ci li ñuy tuddee barakatu al barke al barakatu muy barke ak ñu naan tabaraka loolu foofu ci ci yenn ci wax ni foofu la jóge maanaam ñu naan wala ñu naan parce que lu barkeel day sax moo tax voilà moo tax naan tabaraka borom subhaanahu wa ta'ala sax waaye tamit dañ koy wax ngir dolleeku gi muy dolleeku dégg ci ci ci lu ne moo tax mu ne kon man mooy ki nga xam ne dafa dafa dafa goor ci li nga xam ne moom mooy ay ay ay ay ay ay wóomam naw ñëw taxaw ci kanamu ki nga xam ne mooy imam bi ak jàngalekat bi góor ci kanamam muy maanaam yooyu yëpp ay teggin la yoo xamante dafay mun a qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab lay nee na haddathana Abul Yamaan te moom mu gisoon nañ ko al-Hasan ibn Naafi' qaala nee na axbarana waxoon nañ la ko nee nañ la xaka euh, maanaam Abul Yamaan ña saa yu solowee ci Shu'ayb mooy ibn Abi Hamza rahimahullah axbarana lay wax lu tax ndax téere la jàngee ci moom an az-Zuhri mooy imam bu mag Muhammad ibn Muslim rahimahullahu taala qaala nee na axbarani xabaare na ma Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu euh, Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu taala anhu arda wa anna bi borom jaloor yi kawe xaadimu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xoolal subhaanallah hadith bi ci rubaa'iyaat ñu la bokk maanaam mooy ñetti nit ñeenti nit dong ñoo dox diggante imam al-Bukhari ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne anna rasulullah maanaam mooy ne az-Zuhri dañ ci xamee mooy az-Zuhri jànge na ci Anas ndax dafa ne qaala dafa wax dafa waxul an Anas dañu axbarani Anas voilà maanaam mu ne anna ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xaraja génn na euh, fa qaama nee na mu daal di taxaw Abdullah ibn Huzafa as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu sahaaba bu mag boobu fa qaala mu ne ko man abi ana kan mooy sama baay fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko abuka sa baay xuzaafa mooy xuzaafa maanaam kon gis nañ ni ah, xuzaafaay baayam ah mu bëri an yaqulu lu mu doon wax naan xalu nii laaj leen ma maanaam subhaanallah nga gis ne léeg-léeg ñi dinañ ànd ak nitu yàlla bi wala sëriñ bi wala borom xam-xam bi waaye ah, du ñu xam nan la ñuy laaje loolu moo tax ah, looloo tax mu mata mu mat a bàyyi xel mooy teggin yi nan la ñuy laaje maanaam mu ne ko moo tax mu ak lan la ñuy laaj maanaam xam nga kuy sama bàyyi vraiment jarul laaj ah, loolu <laughs> ah, mu ne ko ku ma topp ak sara mu bari ay yàqula ci mu naan ko ci mu naan salu nii laaj leen ma waaye mooy xadis bi muy jëm xadis bi ñu weesu sauf que bële daf koo jële woon ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu bii mu jël ci Seydina Anas radiyallahu maanaam nga gis ne xew-xew bii ñu bari fekk nañ ko ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala maanaam mu daal di ci mu ne fa baraka mu daal di góor Omar Seydina Omar radiyallahu anhu ala rukbatayhi ci ñaari euh, wóomu mi fa qaala mu ne radina gërëm nañ billaahi ci buur yàlla rabban borom gërëm nañ yàlla mu nekk suñu borom wa bil islam ci l'islam gërëm nañ ko diinan mu nekk suñu diine wa bi muhammadin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gërëm nañ ko nabiyyan mu nekk suñu yenent sallallahu alayhi wasallam loola ba mu ko defee rek fa sakata yenent bi noppi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñu gis ne lii tamit beneen mbir la maanaam waxu sayyidina Umar bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la wax ne ñun tuub nañ maanaam wax ji yamul ci ne tuub nañ waaye daf koo yëgal wax ko ay kàddu yoo xamante ne dafa koy day kontaan loo yenente bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam ci ni ko gërëm nañu yàlla mu nekk suñu borom subhaanahu wa ta'ala doy sëkk borom te moom la ñuy jaamu duñ jaamu keneen mm-hmm. tey gëm nañu ne y diine bii bi wér ci mooy l'islam te it li nga xamante ne moom mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mii yow la yàlla yónni te gëm nañ la te dëggal nañ la mm-hmm. maanaam nga gis ne kon nag mu ci lay doog a waxee ni ko ah kon nag ñoo ngi jéggul ñoo ngi tuub mu daal di noppi maanaam bi gis ne kon euh, euh, nettali yi léeg dañuy dagg yenn parties yi yeneen parties yi wala boog ñu tënk ak yu mel noonu waaye loolu tamit kon lu lu mat a bàyyi xel la maanaam mooy li li lu mel noonu su amee day laaj ki nga xamante ne moo gën a yeewu ci jotaay bi wala ci ñi ci gën a yeewu daa di wax dalal xel maanaam ne ah déet lii kat waaye nangam ñun de vraiment ñoo tooñ parce que lii kenn du ko def nangam et cetera mm. daa di wëlbati jotaay bi ci leneen loo xamante ne day gërëmu waaye bu mu jël jotaay bi rek bàyyi noonu noonu noonu saa voilà maanaam kuy bi ñu arrêté ko ni ko saa waaye xam nga lan la bàyyi perturber yi quoi voilà yu mel noonu waaye duñ bàyyi noonu rek affaire bi di dox hadith boobu mooy Seydina mooy imam al-Bukhari rahimahullahu solo na ko xadis numéro cinq cent quarante sept mille quatre neuf sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze maanaam lii laaj bi fi mooy mais xadis bi ak bee xanaa du benn la déedéet parce que xadis li ñuy wax ne lii mooy xadis bi mooy li saxaaba bi solo maanaam comme que saxaaba yi wuute nañ moo tax xadis bi du nekk benn voilà radiyallahu anhu dégg nga euh, imam Muslim rahimahullah solo na ko ci xadis deux mille trois cent cinquante-neuf ci ñaari bërëb ci ci ñaari yoon imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci juróomi bërëb te mooy mille douze mille quarante quatre douze mille six cent cinquante neuf douze mille sept cent quatre vingt six douze mille huit cent vingt ak treize mille six cent soixante six maanaam kon ñii ñoom ñooy euh, maanaam ci kon ashaabu kutubu sitta tamit xadis bi ñoom ñaari borom ñaari saxiix yi rek ñoo ko solo rahmatullahi alayhima moo ne baabu buntu man ki nga xamante ne aada dafay baamu alxadisa wax ji muy wax maanaam mu baamu ko salaasan ñetti yoon li yu xama ngir ñu mën a dégg anhu ci moom maanaam dégg gii nga xam ne moom la ñu wax nag mooy dégg bi maanaam mooy comprendre compréhension euh, ndax euh, bii bunt bi moom daf koo noxe ngir leeral ne maanaam baatu li yu xama anhu maanaam bi am ci baat bi ngir ñu mën a dégg moom mooy moom mooy li nga xam ne moom la ci jublu maanaam wax ji loolu moom moo tax mu indi euh, bunt bi waaye du rek baamu ñetti yoon maanaam du rek baamu gi waaye ñetti yoon yi ngir ñu mën a dégg maanaam mooy ne su fekkente ne benn yoon boo ko waxee nit ñi daañ xam li nga wax daañ ko dégg jarul nga koy baamu mm-hmm. waaye su dee nga baamu ko baamuwaat ko baamuwaat ko ngir ñu comprendre bu ëppee ñetti yoon it baax na maanaam te léegi nag am na nag yoo xamante ne ñetti yoon da ciy sunna loolu daan ci ñëw insha allahu taala léegi ci xadiis mu ne fa qaala moom mu daal di wax ne maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne alaa waawee wa qawlu zuur ak waxi caaxaan te euh, hadith bi euh, euh, maam ci riwaaya Abu Zar moom moom rek moo wax fa qaala alaa wa qawlu zuur waaye yeneen riwaaya ñi nga xam ne ñoo soroo saxee bi ñoom dañu doon wax dañuy wax na fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa maanaam nga gis ne kon wax na yonent bi alayhi wa sallam hadith la boo xam ne hadith sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala gis ci shahada kitaabu shahada insha allahu taala bi tàmbale ala unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir maanaam yéen dafanaa duma leen xabaare xam maanaam bàkkaar yi nga xamante ne moom moo ëpp doole ci bàkkaar yi mu daal di tudde shirk billah ba pare daan ne wa uquuqul waalidayni maanaam shirk bokkaale wa uquuqul waalidayni ak maanaam ñàkk ba pare daal ci teg alaa wa qawlu zuur maanaam dafa toogoon mu ne dafa dafa sóonu woon waaye mu jóg toog wax ñetti yoon alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur lu tax moo wa qawlu maanaam mooy mu ne alaa yëgoo leen ma yëgal leen alaa waawee alaa boo bàyyiwul xel déglul bu baax ma wax li ma lay wax wa qawlu zuuri a wax wax joo xam ne waxu neen la maanaam qawlu zuur mooy wax joo xamante ne waxu neen la maanaam moom ah, mooy lépp loo xamante ne dafa dugg ci caaxaan foo wax lu dul dëgg euh, wax loo xamante ne day tax ñu yëkkati dëgg neenal maanaam yëkkati caaxaan wàcce ne wàcce dëgg ak yeneen xeetu wax yi ak sos loo xam ne dañ koy wax ngir sos wala boog nga koy wax ngir mu ngir ngir musiba am ak yooyu yëpp ay xawlu zuur la tudd mooy waxu neen rek mu ne fama zala moo tax dañul yu karriruha di ko baamu dégg nga maanaam wax ji la fa ma zaala yukarriruha dañul di ko baamu maanaam mooy lan a ah, maanaam maanaam mooy ci jeexital xadiis bi mooy dañul di ko baamu ba ñëw mébét mu noppi ba ñu ne é moom moom vraiment suñ sañoon nag mu noppi quoi maanaam <laughs> ñu di ko wax suñu xel ah ngir lan ngir loolu mooy ne yamul ci ñett parce que bu doon ñett yoon rek la du wax nu mébét mu noppi parce que ñett yoon bariwul waaye maanaam de ci la ngay xamee ni li imaam al-Bukhari bëgg a wax ci wax bi rahimahullah du ñett yoon kese ñett yoon euh, maanaam moo gën a nekk sunna nag ngir dina ko indi ci hadith yi di ñëw waaye boo ci tegee lu ëpp ñetti bu bu dee laaj na ko tam mu mu mu dana ko maanaam ñu def ko rek mm-hmm. te li tax maanaam yeneen bi sallallahu alayhi parce que laaj day la ko mooy euh, pourtant bokkaale yàlla ñàkk ormal waajur mais pourtant yooyu ñoo gën a garaw waaye ana lan moo tax mu bii mu koy baamu rek ak waxi neen xanaa ay waxi neen de wax waxi neen ah ay ak waxi neen daal ah, ak waxu neen ak waxu neen daal maanaam di ko di ko baamu loolu <laughs> ba gaa yi mébét mu noppi mooy ne bokkaale moom xam nañ ni duñ ko def wala boog dañ koy bañ ginnaaw bañ duggee ci lislaam xam nañ ni bokkaale moom dañ koy daal bañ Euh, niki noonu ñàkk xorma waajur yi tamit ak di leen teg lu leen ak di di jëflante ak ñoom jëflante gu bon loolu tamit xam nañ ni euh, ñaare nit ñi même budul jullit sax nit ñi genre dañ koy faral di daw waaye waxu neen di wax waxu caaxaan euh, nga xam ne ay mbóosóor lay doon wax yoo xamante ne teguwul fenn amul bopp amul geen wala yooyu ñaare la nit ñi gën a woyofal yooyu la nit ñi gën a woyofal maanaam moo tax mu gën ci insister loolu tamit day wane ne bu fekkee ne dafa am mbir moo xamante ne même bu dee am na lu ko ëpp doole mun nga ko wax jàll waaye bu dee am na loo xam ne moom dañ koo gën a woyofal même bu dee la ca def moo ëpp doole dañ ciy taxaw insister ci mu ne wa qaala ibnu Umar sayyidna Abdullah ibnu Umar radiyallahu ta'ala nee na qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na hal ballahtu ndax jottali na maanaam loolu dina xadis euh, bi mooy xadis bi romboon nañ ko ci xajjatul wadaa mooy xadis euh, boobu noonu bi mu naan da euh, naan ayu shahrin hada ah voilà ayu yawmin hada voilà ayu baladin hada mooy xadis boobu romboon nañ ko maanaam fii ban dëkk la fii fii ban weer lañ ne fii ban mooy xadis boobu nga xam ne romboon nañ ko dina gën a ñëw ci yaatal ci kitaabul xuduud inshaa allahu taala fu mu koy baamoo ñetti yoon ba pare daan ni hal ballaghtu ndax jottali naa euh, qaala radiyallahu anhu rahimahu bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi euh, ilayhi qaala haddasanaa Abda te moom mooy euh, Abda ibn Abdullah ibn Abda al-Khuzaa'i as-Saffaa ñu koy dàqantele Abu Sahl muy al-Basri rahimahullahu taala di kuufiyul asl maanaam nga xam ne cosaanam. Kuufa la moom euh, mi ngi euh, euh, moom siqa la comme ni ko al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala waxe ci tubaawul atbaa'i la bokk comme ni ko Ibn Hibbaan waxe rahimahullah ba pare daan ne mustaqimul xadiis xadiisam xadiis yu jub mm-hmm. moom mi ngi génn adduna deux cent cinquante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne jiitu na ko am na ñu ne weesu na ko qaala an haddasanaa nee na haddasanaa Abdullah Abdus Samad ma Abdou Samad ibn Abdul Waaris euh, ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari mawlahum at-Tannuuri mooy moom it dàkkantalam mooy Abu Sahl maanaam sëriñ bi ak taalibe bi yëpp seen dàkkantal <laughs> mooy Abu Abu Sahl euh, moom comme siqala su rawatina su jëlee ci Shu'ba ci Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah su jëlee ci moom surtout ci moom kooku moom siqala moom tamit ci taabi'i taabi'i la bokk maanaam euh, moom ak taalibeem yëpp ñoom ñoo bokk ak ak ñoom ñoom imam al-Bukhari ñoom ñoo bokk ñoom ñëpp ay taabi'i taabi'i lañ euh, wala bokk eh, ñoom imam imam al-Bukhari euh, gën na gën génn na ko tuuti waaye ñoom ñii ñoom ay taabi'i taabi'i lañ maanaam ñoom imam Ahmad ñoom ay taabi'i taabi'i lañ masalan voilà kon ma Abda mooy Abu Sahl boobu ak kii mooy Abu Sahl bi Abdus Samad ibn Abdul Waris ñoom ñëpp ay taabi'i taabi'i lañ moom mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne deux cent septième année la mu ne qaala haddathana Abdullahi ibn al-Musanna muy waa kër Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu di surtout Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu muy Abdullahi ibn al-Musanna ibn Abdullahi ibn Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu radiyallahu ta'ala anil jami' ñu koy dàqantele Abul Musanna al-Basri Euh, am na doom ju tudd Muhammad ibn Abdullah al maanaam euh, bu ku ku siiw la moom da moom ci xadisam yi insha allah Muhammad imam al Bukhari rahimahullah dina indi xadisam yi ci ci kanam insha allahu taala al Ansari euh, moom xadisam su ci mbokkam yi imam solowul benn xadisam lu dul daf koy jëlee ci frère bi muy Sumaamat ibn Abdullah moom mu jële ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu su dul loolu ci seen maam maanaam Anas ibn Malik su dul moom du du tolloo ci moom ndax boroom xam-xam yi rahmatullahi dañoo wuute ci wéram ak ñàkk wéram donte wéram moo gën a sax euh, moom mi ngi gane adduna euh, téeméeri maanaam cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn. adduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay yonent alayhi wa ci weeru rajab mm-hmm. euh, Yahya ibn Ma'in ak maanaam wéral na ko nee na siqa imam an-Nasa'i rahimahullahu taala ak imam Ibn Hibban ñoom tamit euh, wéral nañ ko euh, imam Abu Hatim rahimahullah dafay wax ne lam ara min al a'immati mm-hmm. Ahmad ibn Hanbal Sulayman ibn Dawud al-Hashimi ak Muhammad ibn Abdullah al-Ansari maanaam ñett ñooñu dong laa ci ah ci imam yi mu ne moom ne qaala nee na haddathana Sumamat ibn Abdullah muy Sumamat ibn Abdullah ibn Anas moom lañ doon wax mooy frère euh, euh, ki ñu doon wax nii voilà mooy Abdullah ibn Anas ibn Malik al-Ansari al Euh, Basri moom mi ngi génn àdduna cent onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na qaadi ca Basra te bokkoon na ci fuqaha waa Ansaar yi rahimahullahu ta'ala rahmatan euh, waasi'a qaala amoon an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mooy saahibu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani nabi jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu nekka moom kaana nekkoon na koo xam ne isa sallama saa yu daan nuyoo sallama day nuyoo salaasan ñetti yoon wa isa takallama te suy wax itam bi kalimatin ci kaddu hmm. aadaha da ko daan baamu salaasan ñetti yoon maanaam lii nag li nga xamante ne moom la ci jublu mooy su nuyoo maanaam mooy suy nuyoo maanaam mooy suy nuyoo pour yëglu ne mi ngi ñëw hmm. masalan tey bu dee dafa taxaw ci buntu kër gi ne assalaamu alaykum kenn wuyuwu ko mu waxaat assalaamu alaykum kenn wuyuwu ko mu waxaat ko ñetti yoon wala boog maanaam suy yëglu daal ne buntu bi masalan demee ci kër jàmbur hmm. ngay yëglu par exemple comme ni interphone yi ñu am léegi nga xam ne da ngay bës benn yoon buñ la wuyuwul nga bësaat beneen wuñ la bu ñetteel bi moom bu yemoo nga dem comme ni nga xamante ne noonu la moom moom moom mooy qissa euh, bi dalal ansaari bi ak sayyidna Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ba nga xam ne dafa sayyidna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bañ ansaari ne ko saay ñun kii lay kii lay tontu ci lii kii lay wax lii parce que daf ñu woon yeneen ci saa sam non waxul loolu man dégguma ko ci moom da ngay soosal yeneen ñëw waaye boobaa ñu ne ko non ñun ki gën tuuti ci ñun mooy seen Abu Sa'id al-Khudri la anhu moo lay tontu mu daal di nekkali xadiis bi ne dëgg la Yonent di sallallahu alayhi wasallam dafa ne boo demee kër jàmbur nga yëglu ñetti yoon wuy wuñ la mën ngaa dellu dégg nga kon maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye amaa bu rombee nit ñi moom di nuyoo wala mu dugg ci bopp yi di nuyoo jarul muy répété ñetti yoon maanaam denn yoon rek lay répété dégg nga <laughs> loolu mat naa bàyyi saa yu daan wax kaddu dafa daan baamu ñett yoon lii tamit du ne daf koy baamu tout le temps mais daf koy baamu ngir bu dee dafa am njariñ gu gu tax wala boog mu nit ñi war a mën a comprendre mooy comme liñ ko gisee nii bunt bi li tax ñu teg ko mooy comme li mu wax li yu xama anhu hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah solo na ko xadis numéro quatre-vingt-quinze ak xadis numéro six mille deux cent quarante-quatre ñaari bërëb yooyu dong la ko indiwaat imam at-Tirmidhi solo na ko xadis numéro deux mille sept cent vingt-trois ak trois mille six cent quarante imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko xadis numéro treize mille deux cent vingt et un ak treize mille trois cent huit euh, mu ne qaala haddathana bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab qaala haddathana Abd ibn Abdullah ko léegi moom lañ gisoon mooy ibnu Abd al-Khuzaa'i moom anna mu ne qaala nee na haddathana Abdus Samad mooy ibnul ibnul Waaris gisoon nañ ko léegi qaala haddathana Abdullah ibnul Musanna gisoon nañ qaala haddathana Sumaamah ibnu Abdullah an Anas muy lan jëmmi càllale gi nga xamante ne moom lañu gisoon léegi maanaam moo tax ci taxriij bi ñu ne xadis bi ñëw na ci xadis ci Imaam Buxaari indiwaat na ko ci xadis numéro quatre vingt moom mooy jëmmi xadis euh, bi nga xamante ne moom mooy bi romb léegi mooy Anas ibn Malik radiyallahu anhu an nabi nii jëlee na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu nekk moom ka kaana nekkoon na ko xam ne iza takallama gis nga bi paax mu mu mu mu wét ci waat mu dindi waat mbir mi maanaam day wane jël ci même càllale bi xadis bi jàngal nañ ma ko ci ñaari anam dégg maanaam jàngal nañ ma ko ci ci ci bi weesu ci ci kàddu yi weesu waaye jàngaat naa ko ci même càllale bi ci beneen Eh, kii moo tax eh, eh, mu ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullah waxoon nañ ko yaakaar naa qaayida boobu mooy du indi mukk benn xadis ci même càllale bi ci même kaddu gi jamais saa yu indee benn xadis boo lu mu nuroo nuroo nuroo lu ñutul bu càllale gi nuróowee rek lu ñu ñutul bu baax a baax di nga gis ne baat yi am na lu ñu wute wala boog bu baat yi nuróowee luñ nuroo nuroo nuroo xoolal càllale gi am na lu mu wute mu ne kon ne yenent bi kaana ne na an nabi ne jële ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam annahu naka moom kat kaana nekkoon na iza takallama maanaam fii nii xoola subhaanallah an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidina anas radiyallahu anhu bu ne an nabi sallallahu alayhi wasallam du jële na ci yenent bi de hmm. sallallahu ci mbiri yenent bi la sallallahu alayhi wasallam maanaam da doon waxtaane yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax an fii léeg-léeg day tekki loolu moo tax maanaam muy waxtaane mbiru yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne annahu naka moom kat li wér boo wóor mooy kaana nekkoon na ko xam ne iza kallama saa yu daan waxtaan bi kalimatin ci kaddu aadaha daka daan baamu salaatan ñetti yoon hatta mbéta tub xamal ñu déggee an bu ci moom maanaam gis nga dé dégg li tax ñu indi ko maanaam hatta tub xama anhu maanaam ngir sagesse bi mooy sayyidna Anas radiyallahu ta'ala daf ko nettalee ne beneen yoon muy waxtaan ak nettalee waxee nii ndax xam nga lii nii waxul ne bi nee na saa salaam day wax mbiru yenente bi saa salaam loolu moom moo tax ah, lii nii dafa bokk ci xadiis yi nga xamante ne dafay teg day day day day day maanaam day eh, eh, eh, du du xadis ma du xadis du xadis fi'li la wala boo xadis wasfi la xadis wasfi la maanaam xadis la buy melale ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii moo nekkoon jikkoom mooy wasfu xuluqi lii wasfu xadis la boo xam ne dama waxoon nañ la xadis mooy maa udifa ila nabi sallallahu alayhi wasallam qawlin wa fi'lin wa taqriirin aw taqriirin aw maanaam qawl aw fi'lin aw taqriirin aw wasfin xalqiyyin aw xuluqiyyin maanaam mooy lépp lu ñu askanale yonent bi saasam ci wax ci jëf wala ci jëf walla ci mu saxal dara wala mu nekk melal guñ ko melal ci jëmmam wala ci jikkoom lii nag bokk na ci melal buñ koy melal ci jikkoom mooy ne lii la daan def waaye nag dafa am lu taxoon mu ko daan def mooy xattaa mbéta tub xamañu déggee anu ci moom maanaam ñu mën a comprendre li mu bëgg a wax hmm. wa iza ata saa yu ñëwee tamit ala qawmin ci aw nit fa sallama mu nuyoo alayhim ci ñoom hmm. sallama day nuyoo alayhim ci ñoom salaasan ñett yoon loolu tamit kon euh, hadith bi gis nañ ko léegi gisoon nañ tamit li nga xam ne moom moo ah, ci taxrij bi qaala bi isnaad al muttasil fi awal kitaab muy beneen hadith bi isnaad al muttasil fi awal kitaab yi qaala haddathanaa Musaddad muy ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al asadi muy Abul Hasan al euh, moom tamit gisoon nañ li nga xam ne moom mooy màggaayam borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim teg nañ ko yëkkati nañ ay mbiram moom mi ngi gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na haddathana abu awaana te moom mooy kenn rek moo tudd nii ci ci ci saxaayi kan al-waddah ibn abdullah al-yashkuri rahimahullah moom mooy abu abu awaana al-wasiti al-basri al-hafiz al-bazzaz rahimahullahu taala rahmatan wasi'a waxoon nañ la li nga xam ne mu ne moom mooy ki yazid ibn ata goreloon maanaam ak la taxoon mu gorel ko rahimahullahu taala rahmatan wasi'a Ibn Hibbaan rahimahullahu ta'ala boole na ko ci ci taabi'i taabi'i yi la ko limaale ci kitaabu siqaat al imaam az-Zahabi rahimahullah nee na siqatun mutqinun li kitaabihi maanaam ku wóor la koo xam ne ne ku ku ku ku ku kuy kuy bi ku maanaam mutqin maanaam dafa am perfection ci ni muy ci ni muy bindee ni muy dajalee mbir mi. imam Ibn al-Mubarak rahimahullah taala nee na ahsanu an Abu Awana maanaam moom moo dàq solo ci al-Mughira euh, rahimahullah taala mu ne euh, kon maanaam borom xam-xam yo ala kulli haalin saxal nañ ko màggal nañ ko rahimahullahu taala rahmatan wasi'a mu ne an Abi Bishr moom tamit gisoon nañ ko mooy Jaafar ibn Iyas mooy Abu Bishr mooy euh, Jaafar ibn Iyas Euh, euh, dakantam al-Yashkuri Abu Bishr rahimahullahu ta'ala al-Wasiti thumma al-Basri maanaam waaye ma wala boog basariyul asl maanaam Wasit la dëkkoon waaye basariyul asl la moom mi ngi génn àdduna cent vingt-troisième année ginnaaw yenen gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu wax euh, lu ko gën a bëri am na ñu wax tamit lu ko gën a tuuti moom mi ngi an Yusuf ibn Mahak muy Yusuf ibn Mahak ibn Bahra euh, ibn Bahzad ibn Bahzad al-Farisi al-asl makki la maanaam mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Yahya ibn Ma'in nee na siqa an-Nasa'i tamit wéral na ko naka noonu ci euh, taabi'i yi nag la bokk moom taabi'i la taabi'i la imam Ibn Hibban rahimahullah inna ko ci kitaabu siqa rahimahullahu ta'ala imam az-Zahabi ak al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi ñoom euh, noonu Euh, waaye nag bëriwul woon xadis lu yëmu solo mu ne an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu moom tamit gisoon nañ ko ibn As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Hafiz ibn Ka'b ibn Lu'ay foofu la bokk ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Sahmi ndax ibn Sahm ndax Sahm bi nga xamante ne moom moo nekk ci maamam yi moo tax naan ko as-Sahmi rahimahullahu ta'ala am na ay dàkkantal yu bari abu muhammad abu abdurrahman ak abu nasir mu ngi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu la ay mbiram neela moom mu njëkk tuub baayam te baayam fukki at dong la ko mage ak benn wala boog am na ñu ne fukki ak ñett wala fukki at ak ñaar waaye euh, tamit borom jaamukatu yàlla bu mag la woon nga xamante ne dañ ci ñëw insha allahu taala ci xadis bi ko bi ko bàyyam dikalaane yenente bi sallallahu alayhi ngir may liñ ko mayoon soxna muy julli rek di maanaam ndax dañoo ñëw baay bi dafa ñëw ne ko mais euh, ne ne dañ ko may soxna baay bi ñëw ne soxna si waaw naka ndax dafa toog mu ñëw ne ko waaw naka naka sa kër gi yàq sa kii mu ne ko mu ne ko ah man de ngeen mu may euh, Abdullah dëgg dëgg waaju baax la ndax euh, guddi yëpp da koy julli te euh, bëccëg yëpp da koy woor moom vraiment jaamukat yàlla la maanaam mu xam ne lii ak xeetu jàmbat la <laughs> mu xam ne lii daal dëgg-dëgg ak jàmbat la mu indi ko rek ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ta taaj ko ne ko ne ko waxal ak moom bokk ci la ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wàññi loowee julli ak woor yi ba mu ñëw ci maam siyaamu Daawuda ak yu noonu maanaam comme niñ ko xamee xissa xissa bu siiw boobu radiyallahu taala anhu insha allahu taala dara ci ñëw mu ne qaala ma sayyidna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu taala nee na qaala nee na taxallafa nee na wuutu na maanaam mooy delt yéex naa ñëw rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fii safarin ci tukki goo xam ne saafar naahu boo xam ne tukki nañ ko maanaam yéen saa xam day nekk ci ginnaaw yéen si bi noonu la daan def maanaam buñu daan tukki yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daanul nekkandoo ak mbool moom danaa daan toog ci nekk ci ginnaaw ngir mu leer ko ni ñëpp ñëw nañ ñëpp dem nañ maanaam de bàyyiwuñ kenn ci ginnaaw voilà nga xamante ne danaa wax naan ab da'if amirul rakb ki nga xamante ne mooy ci néew doole kooku mooy njiitu gàngoor gi maanaam bu nit ñi dem caravane bi ki gën a kooku moom mooy mooy njiit li moom mooy maanaam moom mooy imposer cadence bi nga xam ne moom la war a doxal voilà nga xamante ne moom da daan nekkoon ci ginnaaw kii léegi nag fii nag mu daal di nag maanaam mooy neex ci ginnaaw waaye fa adrak naa fa mu dab ñu nag waqat fekk nag arhaq naa euh, euh, maanaam yéexi woon nañu maanaam maanaam mooy euh, arhaq naa mooy nootoon nañu as-salaatu julli gi mooy dañu yéexi julli gi ba ba ba affaire bi noot ñu maanaam ba temps bi njëkk ñu voilà arhaq naa mu njëkk ñu as-salaatu julli ci waxtu yi salaatal asri gis nga xadis bi indi woon na ko waxoon nañu gisoon nañu xadis bi jëmmi xadis bi gisoon nañ ko ci kitaabul euh, ci ah voilà ci ci voilà ci ki yëkkati baatam mais xadis bi biñ ko di ci abu no euh, abu nu'man lañ ko gisoon yaa ngi fàttali du woon musaddad même càlla léegi la xaala xaddasana euh, abu awaana même càlla léegi waaye abu nu'man la woon ci ci la ko jële woon Euh, rahimahullahu taala léegi bii paa nag ci musaddad la ko jëlee maanaam hadith bi waa Basra ñoo ko soloo comme ni ñu ko gisee euh, euh, rahimahullahu rahmatullahi alayhim mu ne mu ne waaye amul woon précision bi ne julli tàkkusaan la woon ah gis amul woon précision boobu fii nag daf koo préciser ne salaatul asri julli tàkkusaan la woon ngir ngir rëy gi julli tàkkusaan rëy ak am solo gi mu am solo gaa yi nag ne yee nañ gaaw julli nañ gaaw julli waxtu wi njëkk nañu moo tax arhaqana salaa waxtu wi njëkk nañu waaye salaatal asri julli tasa wa nax nu fekk ñun naka wadda ñuy ñuy ñuy ñuy jàpp fa jaal naa ñuy nekk nam saxu di masa ala arjuli naa ci suñu tànk yi loolu tamit gisoon ma mais nag loolu nekkul woon ne dañ doon ñëw rek masa xamoon nañ ne dañ koy raxas waaye raxas gi moom moo moo nuróo nag masa ngir ne dañ ne ne xaar rek ñu tooyal suñu loxo rek def ko ci nii rek gaaw maanaam ngir ne raxas ak loolu du benn kon ndax ndax loolu soo ko defee ñaare day am ay partie ci wax ci yoo xamante ne peut-être rawatina testani yoo xamante ne amaan na nga fàtte ko hmm. loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu gisee loolu fa naa daa mu daa di woote bi ala kaw ci ci gën jaa kaw ci kàddoom hmm. mu ne waylun toskere waylun buggal waylun xur way bébéri sawara leen aqab ñee na testani minan naari ci sama maanaam ci sawara maanaam ne sawara boo muy maanaam dana lakk seen tëftali maanaam ngir loolu am na njàngat yoo xamante ne gisoon nañ ko ci waaye euh, maanaam insha allah taala dañ ko gën a gis ci wàllu julli mais lii dañ ci xamee tamit ne euh, ki nga xam ne moom mooy ki nit ki bu gisee loo xamante ne jaaduwul te mu nekk nit ñi maanaam jaaduwul daf koy war di leeral rawatina ci jaamu yàlla nit ñi loolu tam beneen njariñ la goo xamante ne dañ ko ci gis beneen bi nga xamante ne Euh, dañ ko ci gis mooy ne masa tànk yi maanaam tànk yi bu maanaam ak feneen fudul foofu maanaam buñ koy raxas dañ ko war a raxas raxas boo xam ne dafa set voilà maanaam et que beneen bi ci des nag moom mooy wuute bi nga xam ne moom moo am ci wàllu julli gi maanaam ci wàllu njàpp ndax dañ ndax euh, dañ ko war a jonj waa wala déet maanaam jonj gi war na waa wala déet Maliki rahmatullah alayhim ñoom dong ñoo ne jonj war na voilà hmm. voilà comme li al-Qaxtaani waxoon rek ad dalku wa taxliilu sunnataani wa huma inda maaliki fardaani maanaam ñaari euh, sunna la mooy ad dalku ak euh, ak euh, ta xalil mooy xal mooy xàll gi maanaam loolu ñaari yooyu ay sunna lañ waaye imaam Maalik moom rahimahullah ca ko moom moom ñaar yooyu ay farata lañ voilà ad dalku wa taxliilu sunnataani wa huma inda Maalikin fardaani maanaam kon ña loolu kon mooy Euh, euh, beneen masala bi fii maanaam mooy ne day day day day day jàppale ci ne maanaam bu fekkente ne ndox mi dafa tuuti maanaam jonj gi dafay war waaye imagineel maa ndax fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim ànd ak li ñuy wax ne jonj masalan farata la boolewuñ ci waaye bu dee xàll yi xàllu loxo yi la waaye boolewuñ ci xàllu tànk yi ngir ne tànk yi dafa gën a jafe ngir dafa dafa Euh, xam nga loxo yi ñoo gën a yaatu nii ñoo gën a ubbeeku tànk yi ñoo gën a tëju moo tax comme coono day nekk ci tànk yi ak tamit ne boo raxasee comme dafa tëju maanaam boo ko raxasee mbir yi dina tooy donte fii du tijjeeku ndax fii du tijjeeku lu dul nga tijji ko loolu moom moo tax ñu teqale diggante xàll loxo ak xàll tànk voilà loolu tax ñu teqale beneen bi ci moom mooy ku jàpp te fekk nga am dénnéer jàpp gi lu baax mm-hmm. loolu tamit da koy leeral ngir ne benn partie bu ndaw la ñu bàyyi ci jàpp ci kii bi ci ngir ne euh, nit ñoom doon nañu raxas tànk yi waaye nañ ko doon raxasa mu nuroog masa voilà loolu tamit beneen la bi ci des moom mooy ne kon tànk dañ koy raxas euh, ñen euh, waaye am maa jonj gi bu fekkente ne loolu laa doon wax léegi mbaa maa Maalik rahmatullah masalan tey ku dugg ci piscine ba yàgg fa géeg googu yàgg masalan si si sangu farata yooyu du jar duñ ne la faw nga jonj ko masalan faw nga jonj déedéet parce que yàgg nga ci googu yàgg maanaam mooy ne kon jonj ji li ñu ci jublu moom mooy mbir mi matale loolu lañ jublu ci jonj bi dégg nga xadis boobu kon taxrij bi euh, comme que nañ ko gis ñu ñu wàcc wala voilà gis nañu xadis numéro mi mi am xadis numéro 60 dana ko indiwaat xadis 163 ci wàllu julli insha allahu taala euh, imam muslim rahimahullahu taala indi na ko ñaari bërëb ci xadis numéro 241 imam abu dawud xadis numéro 97 euh, imam an-nasa'i rahimahullahu taala xadis numéro 111 imam ibnu Maaja xadis numéro 450 imam Ahmad ibnu Hanbal indi na ko ci juróomi bërëb loolu gisoon nañ kon bi euh, ne kon waa ashaabu kutubu sitta imam at-Tirmidhi moom rek moo ko mu ne baabu buntu rajuli mhm. jàngal gi góor gi waaye ji di jàngal amatahoo jaamam ci jigéen waaye wa ahlahoo ak soxnaam maanaam ahlahoo mooy ak soxnaam maanaam mooy njabootam rek ñëpp daal di dugg ci biir voilà maanaam ngir ne euh, su fekkente ne dañuy jàngal moos ak jaam maanaam bu boobaa jaam bi ñii dugg ci biir mooy mooy ñi nga xamante ne dañoo yor maanaam yëgguñu niveau jaam waaye yor nañ daanaka àtteem mooy comme ñi nga xamante ne bon yoruñu àtteem waaye ngir ne ñooñu bu dee sa jaam da leen da nga da leen di jàngal xam-xam da nga koy jàngal xam-xam mooy ama mooy jaam bu jigéen su dee da koy jàngal xam-xam kon moo ki nga xamante ne kii la tam da ko war a jàngal maanaam mooy masalan ki nga xamante ne day day day sa ron la ne yaa ko yilif mm. ak xeetu yilif goo ko yilif ni ki bu fekkente ne sax ba kii mbindaan mi nekk ci kër gi maanaam mbindaan mi nekk ci kër gi doo ko bàyyi noonu rek muy muy muy muy caaxaan bu ñu waree jàng moom du jàng du def dara mm. euh, du bokk ci xam-xam bi du bokk ci yiw yi li ngay def ci yiw yëpp moom da nga koy da koy fàtte rek bàyyi ko noonu loolu jaaduwul maanaam ni ki noonu tamit ki nga xamante ne moom mooy salarié bi su fekkente ne maanaam euh, nangu na ko bien sûr parce que ñoom ñoo gën a bëri ay ay ay ñoo gën a mën a bëri ay foñu maanaam ñoom ak xeeti <laughs> droit yu ñuy réclame ay réclamation mais bu dee mën naa nekk ku yor ay salarié tamit gis ne mor la lay la mën a jàppale ci lu yokk seen xam-xam mu def ko ak yu mel noonu amma fi wa ahlahu ak njabootam maanaam ak euh, soxnaam maanaam loolu ñëwul ci xadis bi muy bi muy indi nii waaye le fait mu mu boole ko ci mooy ne dafa bëgg a wax rek ne moo gën a yey mm-hmm. maanaam segam sa jaam bu jigéen bi ngay ci waxuma laat sa soxna si nga xam ne yaa ko takk mm-hmm. kon te muy gor nga takk ko kon kooku tamit nga jàngal ko mu xam diine moo gën a yey maanaam mooy ne jigéen ñi tamit yow en tant que góor doo leen takk rek bàyyi leen noonu ci kër gi ñuy def lu leen neex mu mel ni dara xewul mm. comme li nga xam ne loolu moo xew ci kër diini yu bare baree bare nga xamante ne dañuy ñëw soxna yi moom maanaam lu leen neex mel mm. yooyu nag day indi après xale yi tamit day am conséquence ci ñoom au mm. final et cetera maanaam kon kër gi voilà daa war a dundee diine kon loolu mooy ni képp xam-xam yitteel war ngaa xam ne sa kër kat da ngaa war a dundal diine waaye doo rek. booy booy booy booy sàkku xam-xam ak yooyu yow rek yaa koy def soxna si xale yi ñoom da leen di bàyyi noonu di leen seetaan dégg nga ma qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay had axbarana Muhammad te moom mooy te nee na huwa ibnu Salaam mooy Muhammad ibnu Salaam ibnu al-Faraj as-Salami mawlaahum al-Bikandi mooy al-Bukhari rahimahullah moom tamit al-Bukhari la Abu Abdullah al-Bukhari ak Abu Ja'far dañ koy dàkkantale tamit Abu Ja'far al-Bukhari as-Salami mawlaahum euh, moom saduqun siqa wala ñu siqa comme ne Abu Raza siqa wala mu ne ah, tamit saduq moom ci taabi'i taabi'i la bokk rahmatullah alayhi imam euh, ne euh, az-Zahabi daf ne al imam al-hafiz an-naqid maanaam imam bu mag la waaye ku mën a ku mokkal la lu bari waaye tamit kuy lu ñutu mbir yi la moom mi ngi génn àdduna ci juróom-ñaareelu bés ci weeru safar Euh, atum deux cent vingt cinq ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Muhammad ibn euh, euh, ibn Salam maa fii de mu ne Muhammadun mu ne huwa huwa ibn Salam loolu leeraloon nañ ko ci jotaayal maanaam mu ne comme li nga xam ne maanaam boo koy moom lii dañuy xam ne dëkk imaam al huwa ibn Salam parce que bu doon imaam al-Bukhari mooy wax danaan xadda danaan axbarana Muhammad ibn Salam moom jarul muy wax huwa ibn Salam waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci kawam maanaam mooy al-Firabri ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo ci moom ñooñu ñoo wax woob na salaam comme li imam as-Suyuti wala tazid euh, fi nasabin aw wasfin man fawqa shuyukhin euh, anhum ma lam yuban bi nahwi yaani aw bi anna aw bihu amma idha atammahu awwaluhu ajizhu fil baaqi ladal jumhuri wal faslu awla tafsir euh, mazkuri wal lu awla qaatir al mazkuuri loolu mooy lii mooy mooy li ñu wax ni maanaam nga xamante ne bu bo solo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo la gën a kawe ci sëriñ si waru doo doo wax xadda doo wax huwa diw déedéet maanaam yow bu dee yow yaa solo mën ngaa wax mën nga wax lu la neex booy solo ci nit mën nga wax lu la neex waaye boo naan diw sàngam ba pare daan ne fekk kooku maanaam imaam al Buxaari fi xadda axbarana Muhammad rek la wax léegi nag ñi ñi soo xadis téere bi ñoom ñoo ne ah huwa ibnu salaam voilà mu ne moo tax waroo wax moo ne mu ne wala wala wala wala tabir fii nasabin bul yokk ci nit askan aw wax fi wala melo man ki nga xam ne fawqa shuyuxin féete na kaw sa sëriñ yi xanu mu boo jëlee ci sa sëriñ yi maalam yu fekk leeralu ko fekk leeraluñ lu mbir moom ci lan bi bi misli lu demee nekk ci lan wala bi nax wi lu demee nekk ci lan yaani maanaam nga ne comme fii mënoon na Muhammad yaani ibnu Salam aw bi anna wala ba Muhammad annahu ibnu Salam wala aw bi hu maanaam huwa ibnu Salam comme fii amma iza atammahu awwalahu amma nag su dee atammahu sëriñ ba mataloon na ko awwalahu ci bi mu njëkkee wax ci ne hadith yi muy ñëw yépp kii la indi ba pare daal di wax ne diw la après muy wax rek xat comme ni imaam al Bukhari yu baree bare daa ne axbarana Muhammad ibn Salam après muy wax ma axbarana Muhammad rek noonu mu ne lool nag bu boobaa ajizu fil baaqi la dal jumhuri ajizu mën ngaa daganal mbir mi fil baaqi ci ci def la dal jumhuri ca li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi waaye nag mu ne wal faslu awlaa waaye wal faslu teqale mbir mi awlaa moo gën a jëy mhm. maanaam même bu dee benn yoon la ko tudd ci yu njëkk yi waaye xam nga ni fu mu ko waxatee kii lay wax yow bul ci yokk mbir mi lu dul nga wax a yaani anna wala huwa et cetera lan mu ne wal faslu awla qasir al mazkur nga yam képp ci li nga xam ne moom lañ tudd dégg mu ne qaala kon nag haddathana al muharibi te moom mooy abdurrahman ibn muhammad ibn abi bakr ziyad al muharibi mooy euh, al hafiz abu muhammad mooy daqatam abu muhammad euh, al euh, thiqa Euh, moom euh, siqa la euh, waaye nag mudallis la siqatul mudallis la moom al-Muharibi ñaari yoon rek la ñëw ci saxiix bi ba saxiix bi daj Muhammad ibn Kathir bi ñu waxoon fële yéen a koy fàttali ko xadis bi njëkk gi Muhammad ibn Kathir boobu ñetti yoon rek la ñëw ci saxiix bi ba saxiix bi daj muy foofu dina ñëw ci kitaabu bu yoon dina ñëwaat ci kitaabu tafsir am al-Muharibi bi Sulaymaan kii bi al al al-Muharibi nii. Euh, muy Abdurrahman ibn Muhammad al-Muharibi bi moom ñaari yoon dong dong dong la ñëw ci Sahih bi ba Sahih bi daj ñaari yoon rek la ñëw ci euh, Sahih bi moom mi ngi génn àdduna euh, cent quatre-vingt-quinzième année bi sallallahu ci la génn àdduna dégg nga mu ne kon qaala haddathana Salih ibn Hayyan te moom mooy Salih ibn Salih ibn Hayyan maanaam euh, dañ ko waaw moom mooy euh, Salih ibn euh, Hayyan rahimahullahu ta'ala mooy Abu Hayy as-Sawri mooy Abu Hayy mooy daax dal as-Sawri al-Hamdani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génnaa na cent trente-sixième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala ana qaala qaala Aamir ash-Sha'bi wala Aamir bi la mooy ah, Aamir mooy Abu Amr Aamir ibn Sharahil ibn Abd Euh, euh, ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala muy dàqantalam moom mi ngi gane adduna euh, vingtième année ginnaaw gàddaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ñoo xamante ne tamit wax nañu leneen imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dafa waroon wax ne borom xam yi ñeent lañ maanaam ñu ci jamono moom ñu mu jóge mooy Sa'id ibn Musayyib ca Madina Amir ash-Sha'bi ca Kufa Hasan al-Basri ca Basra ak Makhul ca Sham ñeent ñi ñooy borom xam-xam yu màgg yi maanaam ci seen jamono euh, ñoom euh, Naafi' Naafi' euh, dafa doon wax naan Mawlana Ibnu Umar Seydina Abdullah Ibnu Umar daan dafa koo gis muy julli dafa gis imam Ash-Sha'bi di julli rahimahullah mu kontaan ci julli gi daal di julli gi daf may fàttali rek julli yenente bi sallallahu alayhi wa kon loolu nga gis ne loolu lu réy réy réy réy la Euh, nee na tamit Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu daf koo gis muy muy muy muy euh, daf koo dégg muy nettali xadiis mu ne laka anna hadha al fata ma'ana dafa mel ni waa ji daf doon dafa fekke ñun ak ñun li ñu doon fekke <laughs> voilà hmm? dégg nga kon imam imam Ash-Sha'bi moom Aasim al-Ahwal daf na wax kaana ash-Sha'bi akthara hadiisan min al-Hasan ash-Sha'bi moo ëppoon hadiis yi mu solo ko ci Hasan al-Basri wax na tamit maa ra'aytu ahadan a'lama min ash-Sha'bi musuma gis kenn ku gën a xam imaam ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala ñoom ay ay xaw tuuti te nee na nee na musuma moom tamit wax na comme ni Shu'ba wax musuma bind lu ñuul ci kaw lu weex nit ki musuma wax dara ba pare ne ma ma ma ma ne aka neexoon mu répété waat ko wala ma ne ko répété waatal ma parce que tellement que lu mu dégg rek mokkal ko waaw mu ne moom kon nee na euh, moom euh, imam Ash-Sha'bi rahimahullahu taala ñu ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi waaye wax nañu yeneeni dat yu bari nee na kon qaala an mu ne euh, haddathani gis nga kon qaala bi dañ koo tëb maanaam binduñu ko tey qaala waaye dañ koy wax qaala haddathani abu burda gisoon nañ ko léegi an ab euh, euh, doomu doomu kan sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala an abi mooy abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mooy abdullah ibn qais radiyallahu wa nabi annahu qaala ne na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam qaala ne ndawal yàlla li sallallahu wa sallam nee salaasatun ñett ngi nii lahum ñeel na leen ajraani ñaari pay maanaam ñaari pay mooy pay bi nga xamante ne moom lañu nekkee woon laataa beneen xew-xew di am waaye am na xew-xew buy ñëw bu bouleverse seen àdduna wëlbati ko jàllar ko ci anam goo xamante ne dañu am beneen pay bu leen yàlla di dollil ci lañu nekkee woon mu ne rajulun waaye joo xam ne min ahlul kitaab dafa bokk ci waa ahlul kitaab bi nga xam ne amana gëm na bi nabi yi ci yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam wa amana ba pare gëm bi muhammadin ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. kooku moom mooy comme li nga xam ne noonu la ko alquran waxe comme niñ ko gis woon ci xadiisu Iraql bi ah ki nga xamante ne moom moo gëm ah ko waxee ci xadiisu boo gëmee nga gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii nag mu am ceq lenn mooy léeg-léeg ab yenent ñëw maanaam comme masalan juif yi wala chrétien bi nga xamante ne mësta dégg yenent wala boog ci jamono yenent bi sallallahu wala boog mësu koo dégg Euh, euh, euh, waaye ni mu jote woon christianisme wala judaïsme baaxutoon parce que xam nga jamono jooju fekk nañu falsifié lu bare bare waaye kooku liñ koy jàppe maanaam mooy li nga xamante ne mooy liñ ko mën a tenir rigueur parce que ni mu jotee mbir mi mënuñu ko koo tenir rigueur ba mu def su fekkente ne maanaam mbir mi gis na ni lii yanuwut maanaam maanaam ci ne lii du diine du diine mooy masalan ñu naan ko diw doomu yàlla la masalan loolu moom munuñu ko dañ koy tenir rigueur ci loolu mm. voilà mais à part loolu nga xam te ne gëm na dëgg-dëgg li nga xam ne moom mooy comme ñi nga xam ne ñoom la arisi yu ne yi gisoon nañ ko ci xadiisu mm. euh, Hiraql bi maanaam nga xam ne bu ñu arisi yu ne yi ñooñu par exemple nga xam ne gëm nañu yàlla ni niñ ko waroon a gëme gëm yéen ci yàlla Isa alayhi salaam niñ ko war a gëme et cetera maanaam kooku bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di koy gis daal ni ah yéen ci yàlla mu Isa kat alayhi salaam kii la ñu doon wax daal di koy gëm waaye ba mu gis lu doy lu leer mu xam ne lii daal dañ ko war a gëm mu gëm ko kooku da yàlla da koy may jox ñaari fay mooy fayu la mu nekkee woon ak ginnaaw gi lii fay gii mooy gën a duun mooy gën duuf itam mu ne waaye wala abdu ak jaam bi nga xam ne al mamluk ku ñu moom la isa adda euh, saa yu jooxewee xaqallaahi aqu yàlla wa xaqa ak aqu mawalihi ay kilifa maanaam mooy jaam bi nga xam ne dañ koo moom ndax moom bu boobaa day daal di am ñaari droit devoir en fait mooy benn bi nga xamante mais léegi ñun en fait subhaanallah société yi ni ñuy dundee nit ñi duñu ay jaam waaye ci seen xel ay jaam lañ maanaam ndax euh, da ngay gis nit ñi lu ñuy wax yéen a ngi déglu gars yi di wax ah xaaral ma dem parce que liggéeyu tubaab bi laa yor maanaam euh, maanaam ñoom. ay ay ay jaam bu ñuy jaam nii nii mais ay jaam lañ réellement maanaam kenn bindul ci kayit ne saa waay di wala moom mais ci mënef na ko tuddee noonu ndax en tout ba keroog ngay retraité soo bàyyiwul moo la moom ndax euh, ci euh, et cetera maanaam bu fekkente ne yow mentalité bi nga yor mooy ne jaam maanaam yow da ngay gis ne loolu sax day tax ba doo julli doo julli te bu la parfois bari na ci ñoo xam ne bu leen woorloo bu leen woon bàyyi leen woor ñu bàyyi woor waaw donc loolu moom moo leen moom ñoom ay jaam lañ léegi nag jaam bi nag daa war di euh, yor xaqi yàlla d'abord balaa xaqi mu def maanaam jaam luñ ko moom moom moo tax ñoom Seydina Bilal radiyallahu anhu ñoom Seydina Ammar ak ñooñu bañ leen moomee ñoom tëriwul dañ leen a moomoon waaye dañoo gëm yàlla ba pare te li yàlla wax li yéen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale lañ doon jiital ci kaw lépp ak lu leen ci mën a fekk luñ ci góobee garab mbir mi noonu la yàlla nañ yàlla sàmm dégg nga waaye tamit mu ne war a rajulun waaye waaye waaye tamit buñ la moomee itam wala boog nga yor liggéeyu jàmbur tamit danga war a respecter mbir mi maanaam waroo waroo waroo koo neenal war ngaa def tamit ba tax bu dee eh, comme boo yoree liggéeyu jàmbur comme ni ñu koy waxe da ngaa war a eh, matal xaq yi maanaam waroo koo neenal waaw waaye nag loolu bu mu la teree jaamu yàlla ndax bu la terewee jaamu yàlla doo am non seulement sa payu digganteeg yàlla waaye doo am sa pay sa diggante eh, kala moom patron bi la moom parce que patron moom moo lay moom ci diggante bi diggante bi ngay liggéey moom moo la moom waaw nga waaye war a jëloon mu ne am beneen waay boo xam ne kaanat nekk na indoo fa moom amatul ab jaam bu jigéen dégg nga fa addabaha mu mu yar ko fa ahsana waaye mu rafetal ta'dibaha ak yaram maanaam kii mooy ñetteel bi kii tax mu indi xadis mu indi xadis bi ci buntu bi mu ne fa addabaha mu yar ko waaye sa ahsana mu rafetal ta'dibaha ak yaram wa allamaha mu jàngal ko waaye fa ahsana mu rafetal ta'limaha jàngal nga mu ko jàngal summa topp ginnaaw ba mu ko jàngalee yar ko a'taqaha mu goreel ko fa tazawwajaha mu takk ko def ko soxna maanaam loolu waaw <laughs> loolu loolu lu baax la mm-hmm. waaw te loolu am na am na yeneeni circonstances yu ñu mën a yu ñu ko mën a gam-gam leen ñu ngi ñuy dund voilà am na ay yeneeni circonstances mooy ndaw soo xamante ne day nekk ci kër gi masalan ah <laughs> wala <laughs> mu nekk ci daara bi ah maanaam luñ koy bàyyee muy dem maanaam na ñoo xamante ne xëy na yàlla nañu yàlla sàmm ay caaxaankat lañ ñoom maanaam ñu koy bàyyi muy dem noonu ci ci ay caaxaankat ñoo xam dañ koy détourner ak yu mel noonu nga nga nga yar ko defar xel mi ba nga xamante ne kenn du ko mën a détourner kenn du ko mën a détourner ci lu bon faaw ci lu baax lay dem waaw loolu nag bu ca boolee am koo xamante ne mën nañ ko koo dénk waaw loolu kay moo gën a si mu ne ku def loolu moom fa la woo ñeel na ko ajaraani ñaari fay ñaari pay lay am. dégg nga summa topp mu wax amir te moom mooy kan Sha'bi rahimahullah mm-hmm. a'taynaakaha xam nga logo kii mooy Salih ibn Hajjaj rahimahullah mm-hmm. moom la wax ne a'taynaa nañu la ko maanaam hadith bii ma la wax jox naa la ko bi ghayri shay'in ci loo xam ne laaju ma la ci dara amul dara de retour jàngal naa la hadith bi mm-hmm. jàppale naa la jox naa la ko ci loo xam ne laaju la ci leneen faqat dëgg-dëgg kaa xat dëgg-dëgg kaana nekk na yur yurkabu ñu daan war ay war maanaam di laxas fii ma ci loo xamante ne duunaxaa moo gën a tuuti xadis bi xadis bi am na yeneen xadis yu ko gën a gàtt foofu ñuy tukki di dem ilal madina ti jëm ba madina ba madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam xam nga ñoom fu nekkoon kuufa mu ne kuufa xadis bu gën a tuuti lii nit ñi daan dañ dana lan jaral ñuy tukki dem ba ma a war a ngir jàng xadis bu gën tuuti lii yaw nag man jox naa la ko ci loo xamante ne laajuma la ci dara <laughs> waaw loolu loolu nag mooy ne ñun maanaam dañoo nekk jamono joo xamante ne yàlla daf moo maanaam mbir yi yàlla moo ko yombal am na jamono ju njëkk ji boo daan bëgg xam-xam boo dëkkee Kuufa da ngay dem ba ma Madina wala nga dem Makka wala nga dem feneen ak feneen noonu moo tax ñoom ñii ñu soloo xadiis yu bari yi ñoom imam al-Bukhari ñëw dajale lépp indi ak ñoom ñoom seen génération ñoom imam Muslim ñoom abu imam Abu Dawud et cetera rahmatullah alayhi ñoom ñu ñëw dajale lépp tegal na ba génération yi nii fu nekk nit ñi di fa juggi di dem mais téere yi ñu koy bind di ko taa di ko teg di ko dajale bibliothèque yi di nekk fii et cetera maanaam ñun léegi ñu dem ba jamono joo xamante ne dañuy toog suñu biir kër suñu biir néeg xam-xam bi dañu ñu ne duñ ko jël ñu ne dañ koy boycott wala boog mu fekk maanaam loolu tegtalewul ne coono gi nga xamante ne moom moo leen waroon ñoom coono googu daf ñuy teggeeku déedéet tegtalewul loolu de li muy tegtale mooy ne ñun dañoo war a gën a def yitte ngir mën koo téye comme ñoom niñ defee yitte maanaam ndax xam nga nit ki bu jugee Kuufa ba dem ba Madina ah, dina ci gën a def yitte ci mbir mi parce que affaire dafay gën a metti mais loolu tekkiwul ni ñun loolu daf ñoo war a wàcc coono googu wàcc nañu déedéet wàccuñu abadan au contraire ñun suñu responsabilité mooy gën a rëy mooy gën a metti encore waaw moo tax ñun mais ñun duñ non seulement duñ ko def mais lu nekk la layee pour bañ pour bañ pour bañ a jàng lu nekk la ñuy layee argument ne la ñuy indi xadis euh, boobu. imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro 2544 2547 2551 3011 3446 ak 5083 imaamu Muslim rahimahullah indi na ko ñaari bokk ci xadis numéro 154 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 2053 imam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro 1116 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 3344 ak 3345 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 1956 imam ko ci juróom-ñetti bërëb ñaari bërëb kon hadith la boo xamante ne ashaabu kutubu ñoom ñëpp ñoo ko solo mu ne baabu buntu izatil imaam yi waar gi nga xam ne moom la imaam bi di waar an jigéen ñi wa ta'limuhun naag xamal gi mu leen di xamal maanaam moom mooy ne day wax day wax ne imaam bi dañoo sopp ci moom. muy nekk koo xamante ne day waar jigéen ñi tamit di leen jàngal maanaam bañ a bañ a bàyyi rek li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy euh, bàyyi leen noonu rek ñuy nelaw naka noonu bu fekkente ne euh, jigéen ñi dañoo am lu leen di préoccuper itam maanaam ñu beral leen leçon ñu beral leen ay bët waaye tamit bu fekkee mala bokk ñu ñu bañ comme maanaam bu dee jamono jii la ñu leen koy enregistrer di leen ko jox waaye tamit. waaw ñu di leen xërtal ci ñu ñu bàyyi xel njàng mi euh, kon moom mooy ne tamit kon ne ndekete am njàng xam nga lu ci ëpp góor ñi ñooy ñooy gën a jàng jigéen ñi li ko waral nag mooy ne góor ñi ñoo ëpp rawatina jamono yu njëkkee góor ñi ñoo ëpp liñ daan laxas di jàngi mm-hmm. jigéen ñi rarement lañ daan laxas di jàng lu ci ëpp dañ daan toog fañ fañ dëkk rek lañ daan nekk lu ñuy jàng fa lañ koy jàngi waaye góor ñi ñoo daan ëpp lu ñu daan laxas di jàngi looloo tax góor ñi boroom xam-xam góor yi gën a bari sinon l'islam ñépp lay waxal xam-xam bi pour ñépp na moo tax it képp koo xamante ne moo tax kër kër kër diine dëgg dëgg dëgg ñépp war a jàng ñépp war a yittewoo xam-xam ñu war a xool nu ñuy def ba ñépp xam muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw waaw léeg-léeg am na ay eh, kii sëriñu Mauritanie yoo xamante ne da nga leen di dégg mais da gis ne ñoom seen seen yi. ñoo leen di jàngal presque xam-xam yëpp seen yaay yee koy jàngal mais loolu te loolu loolu ñu bari la ah. dana qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi fi awwal kitaabi ilayhi haddathana Sulaymaan ibn Harb mm-hmm. ah, te moom mooy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajil al-Asdi al-Waahishi ñu koy dàqantele Abu Ayyub mm-hmm. ah, rahimahullahu ta'ala Euh, moom sëriñ la tamit ci imam Ahmad ibn Hanbal ànd ak ni ñoo bokk génération sëriñ la ci imam Ahmad ndax nee na man moom ak ci Ibn Uyayna rahimahullahu taala daan da doon naa bind ci moom di bind ci Ibn Uyayna rahimahullahu taala Sulaymaan ibn Harb mi ngi gën a àdduna cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, mu ngi tàmbale di jàng xadis ak di mokkal xadis lu bare bari cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa nekkoon na qaadi ta Makka la ko dalee ci deux cent quatorzième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare nekk na fa juróomi at nekk na fa qaadi gannaaw ga nag mu daal di dem euh, ci deux cent dix-neuvième anne bi kon deux kon deux cent quatorze ba deux cent dix-neuf fa la fa nekkoon mu daal fa dem daal di delluwaat ca Basra fa nga xam ne moom mooy dëkkam foofu la génnee adduna rahimahullahu taala ci atum deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon moom Sulaymaan xala haddathana Sulaymaan ibn euh, Harb rahimahullahu taala rahmatan waasi'a muy ma ma'mun ku wóor la ba pare nekkoon borom mokkal gu réy réy réy bokk ci imam yi yi nga xam ne ñoom ñooy imam yu mag yi dégg nga daan na daan na tamit sang néew lu bari daan na sang néew lu bari bari bokkoon na tamit ci ay kii mu ne qaala haddathana Shu'ba mooy ibnu ibnu al-Hajjaj moom mi ngi ah, mooy borom xam-xam bu mag boobu rahimahullah Shu'ba ibnu al-Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti rahimahullahu ta'ala ah, mi ngi génn àdduna quatre-vingt-deuxième wala quatre-vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ah, donte li nga xamante ne moo a sax mooy quatre-vingt-sixième quatre wala quatre-vingt-cinquième année plus tôt la gane àdduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy li gën a sax euh, mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam al-Ataki al-Azdi rahimahullahu ta'ala nga xamante ne euh, daanaka jarul ñuy waxaat ci mu yàgg nañ ci waxaan Ayyub mooy ibn abi tamimata kaysan al-Sakhtiyani rahimahullahu taala moom wax tamit waxoon nañu wax moom Abu Bakr mooy dàkkantalam mi ngi gën gane àdduna 68e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 131e année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wasallam moom waxoon nañ ay waxam mu ne an Ata te moom mooy ibnu Abi Rabah sëriñ bu mag imam ci imam yi bokk ci kilifa yu rëy rëy yi nga xam ne ñoom ñooy ñi bokk na ci ñi gën a mag ci diini ji Euh, muy Abu Muhammad moo nekkoon dàqantalam Abu Muhammad al-Qurashi al-Fihri euh, rahimahullahu taala moom mi ngi euh, moom imam imam Ata bokk na ci mandarga maam ci ci ci ci ay mbiram maanaam bokk na ci ñiy symboliser dëgg dëgg dëgg dëgg maandu te gi boroom xam-xamul islam yi maandu ak màgg gi nga xamante ne moom lañu ñu màggal ku ne te duñu xool ana lan mooy say mbir naka nga mel foo dëkk noo jugee et cetera imam Atta déjà ñoom Mawla lañ moom Mawla la jaam la bu ñu ko rek benn ñaareel bi euh, dafa ko bëri woon ay ndax dafa dafa nekkoon koo xamante ne dafa làgge woon maanaam daanu dox ñetteel bi euh, dafa genre kungu ne la woon ñeenteel bi Euh, dafa amoon ay maanaam nit bon nit ku ñuul la ba pare dafa am ay ay ay kii yu bari yu nekk ci yaram bi maanaam ay feebar ci yaram bi yoo xamante ne dafa indi maam comme ay genre tërgën wala ay ay comme euh, mooy ay tupp tupp quoi yu kii mooy genre hein voilà waaw non mooy kii mooy lii mel ni luy gonflé mel ni picc bu rëy mooy ci yu ñuul am na ñuy am loolu ci seen yaram yi waaw dégg nga euh, waaye terewul boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koo maggal màggal ko lool lool lool lool rahimahullahu taala rahmatan euh, waasi'a euh, Sulaymaan ibn Harb rahimahullah daf doon wax naan wala bokk dem ci ñi gën a ñi gën a màgg rahimahullah Abdullah ibn Abbas rahimahullah daf doon wax naan yaa ahla Makka tajtami'una alayya wa indakum ata yéen waa Makka da ngeen di dajee ci man fekk ata mi ngi ci yéen maanaam yéen da ngeen di ñëw ma ñëw fi rek ngeen ñëw ne da ngeen di jàggee ci man fekk ata mi ngi ci seen biir maanaam ata ibn Abi Rabah boo xoolee téere tafsir yi téere hadith yi téere fiqh yi yëpp dana qaala ata kii mooy gis-gisu ata nangam ata ibn Abi Rabah nii Rabi'at ar-Ra'y mooy sëriñu imaamu Maalik bu mag bi nee na faaqa ataa ahlu Makkata fil fatwa ata moo féete kaw waa Makka yépp ci fatwa ibnu abi layla abdurrahman ibnu abi abi layla nee na dama ñëw euh, ci ata fekk ko fa moom ak gaayam yi ñu nekk fa nga gis moom mu ñëw di ma laaj gaa yi di diingat lool di mel ni mais lu tax yow borom xam-xam bu toll ni yow ngay laaj kii mu ne leen dangeen ngeen a da ngeen da ngeen may dingat ci loolu mais c'est kii moom a gën a xam maanaam nga gis ne loolu xeetu wàcce boppam la xeetu wàcce boppam mooy wan maanaam ku wàcce woon boppam la tamit mhm. euh, ak diibaaj daf doon naan maa ra'aytu futiya xayran min min ata innama kaana majlisuhu zikrullahi la yaftar wa hum yaxuduuna fa in su'ila ahsana al-jawaab musuma gis ku gën ci nit ñi ku gën atta jotaayam yépp jotaayu sikar la tudd yàlla la lépp dañuy tudd yàlla bu ñu duggee ci sikar ñu ngi ci waxtaanee di yàlla mu ngi ci maanaam moom loolu rek la fekk gaa yi bu gaa yi dee nekk ci mbóosóor ci ay caaxaan waxi leneen moom mu ngi ci tudd yàlla suñ ko laajee li muy tontu mooy tontu gën a rafet ci tontu bi Ismaïl ibn Umayya rahimahullah daf daf daf dafay wax daf doon wax ne kaana ata yutilu sumt fa idha takallama xuyyila ilayna annahu mu'ayyad maanaam imam ata rahimahullah dafa nekkoon koo xam ne dafa bari woon lu muy noppi maanaam dafa doon gudd lu muy noppi waaye suy wax day mel nii dañ naan kii ya kii kii moom xanaa dañ koy yënkewal yàlla moo ko jàppale ba nii muy waxi wax ju nekk di tegu fi mu war a tegu waaw Abdurrahman ibnu Sabit rahimahullah daf ne wallahi ma ara ma ara imana ahli al-ard ya'dilu imana Abu Bakr wala ara imana ahli Makka ya'dilu imana Ata waat naa ne waa ngëm yàllay waa suuf sépp gisuma ne tolloo nañu ngëm yàllay Abu Bakr sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu waaye ngëm yàlla yi waa màkk yëpp gis mu ni tolloo na ñoom ngëm yàlla yi ataa kon mooy ataa ibn abi rabah imam bu màgga màgga màgga màgg waaw xaraj booy wax ci ataa ibn abi rabah waxal te bul bul bul seetloo ci xool mi ngi génn àdduna cent quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala dégg naa sami'tu ibn Abbas dégg naa sama sëriñ Mawlana Abdullah ibn Abbas am sëriñ bu na Abdullah Mawlana ibn Abbas radiyallahu mu ne qaala nee na ashhadu maa ngi seede di wóolu di dëggal ala nabi ci kaw yonent bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa bo qaala ata ata moom moo wax maanaam kon Ayyub as-Saxtiyaani rahimahullah dafa jaar dafa daf ko dafa dafay euh, xool euh, maanaam wala wala boog ki nga xam ne moom mooy euh, kii Shu'ba Shu'ba muy dute ndax Ataa moo ko wala Ibn Abbaas moo ko ne ashhadu maa ngi seede ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam Ibn moo wax la radiyallahu anhu ne ashhadu maa ngi seede ala Ibn Abbaas maanaam ne lii wax ji radiyallahu anhu mooy ne dëgg dëgg lii may wax am na doole goo xamante ne maa ngi seede ne ñemewu sañuma leen a weddi wax wax lu dul dëgg mooy comme li xaqiiqun ala allah aqula ala allah illa xaq lii comme li yent yàlla Musaa wax alayhi salaam xaqiiqun yéen loolu na moos yéy na moos ne du ma wax waxal yàlla lu dul dëgg ànd ak yenent la alayhi salaam xamoon nañ loolu mu ne kon maanaam ñii mu ne ne am na ne rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa xaraja génn na wa maawoo ànd ak moom Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala fa mu njort am na woo nekk moom lam yusmi' ni dég dégtalul mooy fa wa'azahunna maanaam mooy lan mooy ne euh, mooy jigéen ñi ba mu nekkee ci xutba xutba iid bi da doon xutba waaye mu doon xalaat ne xëy jigéen ñi comme fa ñuy nekkee dafa sori te mbooloo mi bari na te fa ñu nekk ca gannaaw gannaaw xëy na ñu mën nañoo bañ a dégg looloo tax nag mu daal di génn bërëb ba fu mu maanaam julli ko julli ayib la woon mu génn après mu dem ci wetu jigéen ñi fa wa azahun na mu waar leen waaye wa amarahun na te gisoon nañ xadis bi ci fi mu leen doon waare naan leen lan naan leen bu leen euh, damaa gis ne yéen a ëpp euh, euh, maanaam maanaam maa ngi leen di dénk jéggalu ak sarax ak sarax waaye riwaay bi maanaam sarax rek la indi maanaam ngir mi jéggalu yàlla bàkkaar lii far bàkkaar musiba bàkkaar ci àdduna ci ci àdduna mooy sarax maanaam ndax boo defee bàkkaar dafa am ñaari mbugal yu yuy war a tegu sa kaw yooyu mérité bu njëkk bi mooy mbugalu àdduna la am beneen mbugalu àllaaxira mbugalu àllaaxira bi jéggaloo koy far astaghfirullah yu bari da koy far mbugalu àdduna bi nag sarax da koy far waaw mu ne maa ngi leen di dénk dénk kon saraxe mu dénk leen sarax waaye fa ja'alat mu daal di nekk al al mar'atu jigéen bi di joxe euh, al qurta mooy takkaay euh, wal ak euh, ak jaaro yi wa bilaalul bil sayyidina bilaal nag ya'khudhu ya'khudhu mu koy jëlee fii tarafi sawbihi ci catu yiirim maanaam dafay tàllal yére bi ñu ko ci sotti doonul woon laal loxo jigéen ñi loolu beneen tegtal la ci musiba bi nekk ci laal loxo laalante góor ak jigéen ñeeg yooyu di joxante loxo ak yooyu loolu musul am ci jamono yonent bi moom moo tax noonu la ko daan def da nga daan jël di ko teg waaye comme ni ñu gis ne léegi ci jotaayu diini yi waaye fii di saraxe jigéen ñi di saraxe saa yu gaa yi di jàpp loxo yi ak di di ngëpp di téye loolu dafa xaraam ci lu amul benn werante amul kenn ku lay wax ne la lu dagan na ci borom xam-xam yi waxuma nag ñiy wax ñi waxuma la ñuy man borom xam-xam yi laa wax voilà dégg nga mu ne waqaala Ismaa'il te moom mooy ibna ah ibna Abi Iyaas ah non wala ibna Ulayya ibna Ulayya parce que ibna Abi Iyaas sëriñ yi moo fa la Mm-hmm. ah maanaam mooy euh, mooy Ismaïl ibn Ibrahim moom la wax ibnu Ulayya sëriñu ñoom Shaafi'i ak ñooñu la mm-hmm. voilà mu ne moom Ismaïl ibn Ulayya an Ayyub mooy as-Saxtiyaani mm-hmm. rahimahullah an mooy ibn Abi Rabaah mu ne xam nga maanaam euh, lii mu'allaq la ndax Ismaïl ibn Ulayya du sëriñu imaam al-Bukhari rahimahullah ta'ala maanaam moo tax gis nga fii li muttafaq wal muftariq ni nga xamee ne Ismaïl bi du ibnu avec euh, Iyaas euh, mooy ne la mooy li mu jëlee ci Ayyub Ayyub as-Saxtiyaani ci génération bi voilà maanaam Ismaïl bi moroomu ñoom imam Malik la alors que Ismaïl bële jarbaatu imam Malik la sëriñu ñoom Bukhari la nga xam ne kon am na teqantal imam al Bukhari rahimahullahu taala taxaleeg bi indi na ko ci kitaabu zakat boo xam ne daf koo jokkale dégg nga mu jëla ko ci am Mu'ammal ibn Hisham mu jëla ko ci Isma'il insha allah taala dañ di dinañ ko gis insha allah taala mu ne qaala wa qaala u Abbas maanaam li tax mu indi taaliq bi dafay leeral ne ki wax wax ji mooy ashhadu ala ashhadu ala du woon mais Ibn Abbas moo ko wax radiyallahu anhu loolu la bëgg a leeral maanaam ne euh, imam Shu'ba dut bi mu indi moom la bëgg a yëkkati mais du kii moo wax kee moo wax moo tax mu ne mu indi taaliq bi teg ko ci ginnaaw mu ne ashhadu maa ngi seede ala nabi ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, hadith boobu euh, imam al-Bukhari indi na ko ci ci lu bare bare bare quatre-vingt-neuf huit cent soixante-trois neuf cent soixante quinze neuf cent soixante-dix-sept neuf cent soixante-dix-neuf dégg waaw euh, hmm? voilà mooy lu ci lu ci bëri bëri ci Iidayni la ko indi ci kitaabul Iidayni